moo jëm ci wàll yii ak yeneen yu ni mel euh, ci biir loolu itam euh, yokk na ay jéegoom wër ci réew yu bari ci réewu Afrique yi ak réewu Europe yi euh, loo xam ne pour lépp mi ngi ci jublu woon pour yokk xam-xamam ci gëstu yi nga xamante ne ñu ngi koy amalal yaakaar naa ne loolu bu ñëwee ci lii muy waxtaane incha allahu taala danañ ci àndil ay ay ay ay leeral yu am solo ci biir loolu itam mboolem barab yi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu média lu mel ni 2STV yi dalal nañu ko fi ci gannaaw boo xam ne bind na ci ay livre yoo xam ne day wane gëstu yi mu def ci dee ba noppi dekkiwaat loolu jot na cee def ay émission yu xaw a takku euh, ren nag mu assasatul Wafa yi dalal ko fii ngir mu ànd ak ñun baaxe mbokk yi ci xam-xam boobu nga xam ne xam-xam bu am solo la te mën naa yokk euh, tawxiidu nit ki yokk ak gëmam mu gën a farlu ci diine ji nga xamante ne ci lay góor góorgóorlu euh, ngir xam ne itam xam ne dundu ëllëg lu am la loolu yaakaar naa ne bu ñëwee ci waxtaan bi incha allahu dana dana dana ci leeral lu am solo kon yaakaar naa ni ñuy def mooy dañu koy jox kàddu gi euh, di ñaan yàlla yàlla defal ko tawfiq mm-hmm. mu àggale li nga xamante ne mooy yéeneem mboolem mébét yi nga xam ne itam mi ngi koy sumb itam ci euh, tasaare xam-xam yàlla may ko tawféex ba loolu lépp mu àggale ko ci na mu ko bëggee kon yaakaar naa ne ni ñuy def mooy dañ koy jox kàddu gi su ko defee mu tàmbali waxtaan woowu dana ci am loo xam ne itam dana ko wane ci euh, écran yi su ko defee mbokk yi mën koo mën koo topp bu baax a baax a baax wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. الباقي من الأمراض وكب من أنكر wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk jullit yi mbokk bëgg ngeen jàng alxuraan bëgg ngeen xam seen diine seen jot mayetu leen ko ngeen di laxasaayu di jàngi xamu leen ni ngeen di tàmbale minanul baaxil xadim learning academy mooy seen plateforme électronique bu bees buñ leen indil njàngum diine ci anam gu gën a yombee loolu nag man ngeen si jàng ferum iji man ngeen si jàng alquran man ngeen ci xam seen diine man ngeen ci xam ay xaddis yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak yeneen i programme loolu nag mbokk yi fi teew yëpp mbokk jullit yi fi teew yëpp ak képp ku ñuy déglu ku nekk fii ak yi nga xamante ne ñi ñuy suivre si réseau bi ci ci réseau yi nga xamante ne daj na àdduna bi yépp di nuyu xalifa dëkk bi di sëñ euh, di sëñ sëñ Abbas sëñ Abbas Mbàkke di di ko ñaanal suñu borom subhaanahu wa taala dëgëral ko euh, te yàggal ko fi lool di nuyu tamit ak tamit di jaajëfal waa fondation Al Wafa nga xamante ne ñoo jël initiative bi ngir mu nekk dëru xam-xam ngir leeral nit yi xam-xam yi nga xamante ne mën na leen jëriñ fii seen seen àdduna ak seen allahira kem sëñ bi nu mu ko introduire tey dañoo fas yéene yéene waxtaan ak mbooloo bi ci xam-xam bu néew bi ñu am bu ñu am euh, gëstu ko muy phénomène bi nga xamante ne ci nasaraan moom la ñuy wax IMI expérience de mort imminente su fekkee ci anglais la moom la ñuy wax NDE near def experience su fekkee wolof la ñu koy tuddee day dëkk xam naa dinañ gën a ñëwaat tuuti. ci gën koo gën koo yaatal daal gëna ndax dee dëkki boobu euh, déggin yi si am dafay dafay xaw a wute waaye daal ci tënk dafa nekk benn phénomène scientifique bi nga xamante ne ki ko ñëkk gëstu mi ngi tudd Raymond Moody depuis 1975 américain la bind si livre benn téere bu ñu naan Life After Life la vie après la vie téere boobu nga xamante ne kooku ñuy wax Raymond Moody moom mooy précurseur bi mu def si ay gëstu yu yaatu di ci leeral ni euh, huit pour cent nit yi nga xamante ne dañoo nekk dañoo dund lu ñu naan comment ak huit pour ak dix-huit pour cent nit yi nga xamante ne dañoo dund lu ñuy wax ah mort clinique ñooñu suñu dell dellusiwaatee di dund dafa am ay mbir yu ñu gis ak tamit ay mbir yu ñuy leeral di wax ni ba ñu doon dund loolu ba ñu nekkee euh, étape boobu doon nañ ko dund di ko yëg te d'après la science conventionnelle mooy médecine dafa wax ni maanaam ku tollu foofu euh, waroo am benn yëg-yëg waroo am benn gis-gis te moom dafa war na ni que ñooñu tollu foofu am na daal ay mbir yu kéemaan yi nga xamante ne euh, dinañ ko yëg dinañ ko dund te su fekkee ñun jullit yi nettali nañu ko duñ si gis dara lu dul ni maanaam dañoo tabbi ah dañoo dund ci lenn luñ naan maanaam allaaxira dañoo ñam lu mel noonu ginnaaw gi ñu dundaat waaw léegi léegi nag loolu moom la ñuy wax euh, expérience de mort imminente wala bokk su fekkee Euh, gëstukat yi nga xamante ne ñoo féete côté euh, di la làq anglais ñoom NDA lañ koy tuddee mu nekk nag benn gëstu bi nga xamante ne euh, ñun ñi nga xamante ne gëm nañ yàlla nekk na si ñun li nga xamante ne maanaam mën nañ ko dëgërloo si sañu wàllu diine ndax dañoo seetlu ko jamono ju nekk science dafa daan jiw ñëpp seetlu nañ ni que adduna bi daanaka li ëpp maanaam science da daan faral di jiw ak loo wàllu spiritualité waaye fii dafa mel ni ay gëstukat ñi nga xamante ne ñoom xereñ nañ lool seen wàll ñeen ñi nekk ay psychologue ay psychanalyste ñoom seen wàllu bopp ñoo dem ba gis ni ah nakate de ñii nga xamante ne dañoo jege dee am na ay mbir yu yi ñuy gis su fekkee dañ ko méngaleeg méngaleeg ak téere téere ah, téere yi lu ñuy wax ni maanaam mooy am ginnaaw de ñoom dañuy dund mbir yu mel noonu ginnaaw ginnaaw ba ñu de ba ñu delsiwaatee di dund ñu koy nettali léegi téere boobu ñu ngi ko tuddee day dekki nga xamante ne téere bi daanaka dañ ko tënk ah, ci recherche ci recherche yooyu ñuy wax NDE si lañ ko tënk téere gi nag ñu ngi ko gëstu si lu mët diirum ñetti at fii si senegal ak bitim réew dajeek ay nit yi nga xamante ne ñoom dund lañ ñu mel dund lañ lu mel noonu laaj leen enquête leen def ay gëstu si ñoom def si ay analyse dugal ko ci téere boobu ñu tuddee ko des décès morts temporaires odyssée des rescapés de la mort et des victime des inhumations précipitées au Sénégal et dans le monde téere googu day wane ni ah, dëggantaan ñi nga xamante ne su doon maanaam dee dafa nekk ci benn ci benn benn bërëb am na ñeen ñi nga xamante ne yàlla dogal nañ bërëb boobu dem nañ ba jege ko lool su doon sax bërëb bu am bunt la ñoom tijji nañ ko ba yër li nekk ci biir wala boog am lu ñu si xentu am na lu ñu si mos ginnaaw gi suñu borom dogal ñu dellusiwaat di dund loolu téere bi loolu lay njëkk a wane que daanaka science léegi mën nañu wax que nangu na ndax téere bii nga xamante ne bind na nga xamante ne dañoo cibb ci ay téere yi nga xamante ne ay borom xam-xam yu mag ay boroom xam-xam yu dëgër yi nga xamante ci àdduna bi yëpp booloo nañ def ay publication si liñ naan euh, nga xamante ne su fekkee ñoom gëstukat yi dafa am dafa am ay ay publication yu ñu génnee publication yooyu suñ koy génnee dañ koy jaarale si lu ñu naan ay revue scientifique revue scientifique mooy lan mooy ay ay ay ay ay ay scientifique daal ñooy daje. nga xamante ne kenn ku génne benn téere rek ñoom dinañ ko gëstu gëstu ko ñi gën xerañ ci ñoom waa suñu nangoo ni maanaam loolu lu wér la que loolu lu ñu nangu la que science méthode yi mu indi yëpp téere bi respecté na ko ba pare indi résultat yi ñoom ñu door ko valider moom la ñuy wax revue scientifique yi am na benn revue bu mag bi nga xamante ne États-Unis la nekk ñu wax Lancet nangu na ko ginnaaw gi tamit am na ay téere yu bëri yi nga xamante ne Ah, ah génn na di wax ci phénomène boobu ñuy wax NDE wala bokk expérience de mort imminente nga xamante ne léegi daal mën nañ jàpp ni scientifique yu gën a mag fii ci àdduna bi wala bokk ñi gën a xereñ nangu nañ ni maanaam daal ñii nga xamante ne jege nañ dee ñenn ñi bokk am na ay mbir yi nga xamante ne dinañ ko gis dinañ ko xentu donte mënuñu am explication yi pour wax dëggantaan mbir yi nu mu demee waaye ñoom daal dund nañ ay mbir yi nga xamante ne dafa mel ni ci beneen espace lañ ko dundee su ñun jullit yi ñu naan alaxira delsiwaat uh, ñëw àdduna téere bi loolu lay ñëkk a wax ginnaaw gi tamit dafay soññe tamit ndax dañoo comme ni ñu ko waxee dañoo def uh, uh, dañoo def ay gëstu dugg ci ay village dugg ci ay kër fii ci Sénégal Guinée dafay tamit téere bi tamit dafay tamit sensibiliser nit yi ci maanaam bañ a di teelu suul ndax gis nañ ni am na tey la suul yu bari yi nga xamante ni te dañ koy def amaana maanaam aj kooku ñuy suul ñoom ñoo koy fab rey ndax ndax euh, ndax maanaam nit léegi science war na ni que daanaka mën na toog ab biir lépp luy wane ni maanaam que nit ki nekk na ci moom dee ñu gis ko ci moom te am na ay chance kooku ñëwaat de ce fait su fekkee dañ ko teel a denc rek wala boog su fekkee amul médecin bu xereñ bu ko xool ba pare ànd ak dal kooku mën nañ toogaat ab diir mu mu dekkiwaat mu dundaat te su fekkee dafay dund nag fekk ko euh, maanaam fekk ñu denc ko pare comme fii yenn dëkk yi nga xamante ne dañuy gaaw di denc loolu nit ki mën nañ ko denc al daanaka sax mu dekkiwaat ci biir bàmmeel bi loolu tamit gis nañ ci ay cas ay nit yi nga xamante ne daanaka tàggee woon nañ leen yuuxoo leen ba teg leen di leen julli si jàgg gi ñu leen jull di ñu leen doon jullee si fi ñu leen doon jullee daanaka ci la nit xool ne ah gis ni de kii de naka des na ak tamit nit yi nga xamante ne am nañ sax benn cas bi nga xamante ne fii indi nañ ko si livre bi moom daanaka defar nañ ko ba mu jekk julli ko lépp ba di ko waaj a yoor ci pax bi daanaka ci la euh, ci la dundaat nga xamante ne kooku su gaawoon tuuti rek daanaka dekki googu ci biir wax fii maanaam la koy fekk dafay sensibilisé nit yi daal ngir daal ñu bañ di teel a denc ah, te xooluñu dëggantaan ndax ah, xooluñu ndax su bañ a teel a denc te kooku de de ah, médecin xoolu ko ndax sax des fois sax médecin sax mun na xool nit ki gis ni dee mi ngi ci gis ni sax lépp luy wane ni dee mi ngi ci moom te terewul mën na dundaat masamaa nag ki nga xamante ne maanaam moom médecin xoolu ko ngir tënk. téere bi yi nga xamante ne moom lañ indi moom lañ bind muy dey ki nga xamante ne jamono ji ah nekk na téere bi nga xamante ne université yi américaines yi jël nañ ko dugal ko ci benn ah, seen revue bu ñu naan eschatologie université Stanford actuellement dugal nañ ko foofu léegi nag lu ñu fas ne def suñu exposé yéen a ngi ci am nga xamante ne EMI ak NDE borom xam-xam yi nee nañ jamono nee nañ jamono ji bokk na ci phénomène bi gën a doy waar bi nga xamante ne moo interprété euh, l'humanité ndax kem ni ñu ko waxee woon sànq xam euh, science chaque fois da doon jiwarloo ak diine yi lu ñu indi te léegi nag gis nañu dëggantaan que science boobu dem na léegi bay fóonanteeg diine ba xam ni dëggantaan diine lu mu wax ni maanaam dee euh, ginnaaw dee am na la fa ne ñoom nangu nañ ni maanaam loolu am na suñu yéene mooy fexe ba képp ku déggati phénomène boobu. nga am si lu la leer nañ nga xam fooy teg sa tànk nga xam ci lépp ba noppi nag nga mën ko cerner ndax tamit am na euh, ndax jullit wala bokk nit sax si wàllu boppam maanaam xam-xam dafa nekk lu am solo ci moom ndax mooy tax mu mën a nit rawatina jullit yi te dafa am tamit euh, li ñu naan seytaane nga xamante ne su doon dafa nekk benn équation si ñun jullit yi benn constante la war a nekk nga xamante ne saa su ne dañ koy bàyyi xel ci bépp xeetu xam-xam bi nga xam ne dañu koy indil seet maanaam lal moo si cëram seet euh, maanaam lal moo siy cëram nga xamante ne ñun phénomène bii nga xamante ne sax ñu ngi koy étudier gis nañu sax am na ñenn nit yi nga xamante ne am na ñuy bëri ñu si rax te soo xoolee da ngay xam ni dëggantaan loolu dippiwul ak li am waaye ñoom li ñu si jublu rek mooy daanaka réeral nit yi léegi ginnaaw gi suñu indee émi euh, leeral dëggantaan étape yeeg lépp na muy doxalee borom xam-xam yi ni ñu ko indee ak ñun ni ko indee suñu téere bi dinañ leen indil ay kaa yi nga xamante ne fii la Sénégal nga xamante ne mën nañu mooy dëggantaan livre bi euh, euh, maanaam la nga xamante ne moom moo ko moomal boppam nga xamante ne dafa jël ay cas sénégalais jël tamit ay kaa yi nga xam ne jullit lañ ñi nga xamante ne toll nañu foofu dundaat alors que nag téere yi am ci àdduna bi yëpp bind si lii moom yeneen cas rek lay indi ñi nga xamante ne duñu ay jullit kon mën nañ jàpp ne téere bi mooy téere bu njëkk ci phénomène bi ñu naan NDE wala expérience de mort imminente di indi ay cas jullit ñi nga xamante ne dem nañ ba jege loolu ñu naan dee ñëwaat fi ñu tàmbalee mooy wax émi ñan lay dal émi mi nga dal euh, principalement ñi nga xamante dañoo nekk ci comment wala bokk ñu nekk ci euh, nekkoon ci lu ñu naan mort clinique comment nag pour tënk ko rek tënk ko rek mooy nit ki nga xamante ne euh, toll na fi nga xamante ne lépp lu yëg-yëg ci yaramam ah, daanaka mën nañu wax dootul dox mooy maanaam dootul gis dootul dégg benn daal joxale diggante jëmmam ak li ci biti dootul am de ce fait kooku soo ko doon dompat fii ba suba maanaam du du la yëg ah du am benn réaction waaye terewul ah lu ñu naan fonction yi nga xamante ne mooy tax nit mën a dund lu ñu naan état végétatif muy euh, muy xol bi ak tamit cerveau bi moom dina continuer euh, di dox waaw ñooñu 8 euh, pour cent si ñooñu nga xam ne dund nañ comment suñu dellu si waatee seen comment boobu dañuy nettali ñoom dund nañ loolu ñu naan IMI ak NDE ñeneen ñi si des ñi muy dal mooy ñi nga xamante ne dañoo dund mort clinique mort clinique moom suy tënk suñ koy tënk moom mooy lépp lu ñu naan dajaloo na ci nit rek ngir dee ngir lépp daf lépp scientifiquement lépp li nga xam ne mooy dajaloo ci nit bañ naan ba ñu ne dee na nekk na ci moom mooy maanaam euh, xool bi taxaw ba noppi cerveau bi tamit euh, maanaam na tek ndax science jamono ji lu mu wax mooy maanaam nit su fekkee xol bi dafa taxaw ba diirub cinq minutes ah maanaam cerveau bi moo ci wàllu boppam bépp électricité bu mu amoon nga xamante ne am na benn appareil bu ñu naan EEG mooy électroencéphalo gramme moom moo koy xool day gis ni maanaam courbe bi dafay nekk zéro mooy wane ni que moom amatul benn euh, courant bi nga xamante ne am na si cerveau bi de ce fait que su nekkee ci étape boobu cinq minutes rek kooku mën nañu wax daanaka génn na àdduna maanaam science loolu la wax waaye terewul léegi am na ñi nga xam ne dañoo toll foofu te terewul dañuy dañuy dellusiwaat dañuy dañuy dellusiwaat nga xamante ne dañ leen di defal ay massage cardiaque ak maanaam sonn ci ñoom lool am na ci ñenn ñi nga xamante ne donte bëriwul dañuy dañu ginnaaw gi dinañ dundaat ñooñu nag 18 pour cent si ñoom ah ñoom dinañ nettali ne que loolu gis nañ ko souvent nag état de mort clinique boobu dina dal tam ñi nga xam ne dañoo def ay AVC wala boog crise cardiaque léegi nag ginnaaw 8 pour cent bi ñi nga xam dañoo dund euh, nekkoon comment dund loolu ñi si des yëpp ñoom duñu dund dara waaw daanaka dafa mel ni dañu doon dañ doon nelaw rek ñoom it yeewu da ce fait que <clears throat> ñu xam ni imi ñi dund comment yëpp. duñ ko dund waaye rek benn diir benn benn wàll rek moo siy dund comment ñi nga xam ne sax dund dunduñu ko ñoom daanaka soo lañ koy wax sax ñoom daf leen xaw a jaaxal ndax ñoom day mel ni que da doon nelaw dañ doon nelaw rek ñu jékki-jékki yee leen léegi ñiy def mode clinique tamit d'après tamit gëstu yi lu ñu indi mooy 18 pour cent donc ñoo siy dund lool ñenn ñi tamit dañ fa mel ni dañ nelaw rek euh, jékki-jékki yeewu loolu de ce fait que émi maanaam catégorie nit yooyu lay dal léegi nag lii indi. liy indi liy indi loolu nag mën na nekk accident oto wala bokk mën na nekk feebar bu metti waaw situation yi nit ki loolu mën ko dalee daal bëri waaye ñu xam ni que nit yi ci noonu la leen dalee léegi nag dañuy indi euh, wax dëggantaan euh, imi étape yi nga xamante ne nit ki fa jaar xam naa ñi ngi suñ suñu mënoon génnee lii nekk fii léegi imité moom ci wàllu boppam tamit boroom xam-xam nee na ñaari wàll la dafa am dafa am imi bi nga xamante ne maanaam bu neex la moom lañ ko mën a wax am benn imi bi nga xamante ne dafay naqari lool ci nit ki bi neex loolu ci nit ki moom daanaka émi boobu sax daanaka loolu muy dund jamono jooju day suñu ñëwee dañ naan moom moo leen dàqaloon àdduna am na ñoo xam ne sax dañ naan moom desoon foofu sax moo leen gënal ndax li ñu fa dund dafa neex am ñeneen ñi nga xamante tamit ñoom émi négative la ñuy dund mooy lan mooy émi bi nga xam ne day tar lool si ñoom waaw ba daanaka sax ñëwaat gi ñu ñëwaat àdduna day mel ni que ñoom benn chance la ah bi ñu amaat ngir defaraat seen toog seen toogin ci àdduna de ce fait que mën na jàpp ni ñaari émi yooyu moo am émi bu neex lool ak bu naqari léegi étape yi nag euh, dafa am chaque fois benn facteur bu koy déclenché lii tax émi am mooy am na lu ñu naan benn état critique wala boog li nga xamante ne moo koy déclanché loolu kem ni ñu ko waxee sànq euh, comment lay nekk wala mort clinique léegi ginnaaw comment boobu wala mort clinique nag dafa am lenn lu ñu naan sortie de corps sortie de l'esprit du corps ça veut dire yooyu nga xam ne toll nañ foofu Euh, ñoom daanaka suñu tolloo foofu dañuy toog ba si yàgg rek lépp li nga xamante ne maanaam moo doon yëg-yëg seen yaram ñoom noonu lañ koy nettalee nga xam ne man ni mu koy indee nii ñoom noonu lañ ko gëstukat yi noonu ko bindee seen téere ah xam ne tamit enquête lañ leen tamit ñoom noonu lañ koy noonu lañ ko indee nga xamante ne suñu tolloo foofu ginnaaw coma bi wala bokk mort clinique bi euh, huit pour cent ak 18 pour cent ñoom dañuy toog rek yëg ni maanaam nakate euh, yëg-yëg yëg-yëg yi ñu doon am yëpp seen yaram en fait dafay génn dafa mel ni que day génn seen yaram waaw si misaal daal ni ñu koy nettalee dafa mel ni day mel ni que benn ñoom seen benn taqan dafa mel ni dafa am benn taqandeer buy génn wala boog benn xeetu leer bi nga xam ne mooy génn seen yaram waaye nag dafay am yëg-yëg yi nga xam ne yëpp ñoom moom lañ doon am li ñu doon yëg yëpp dafa mel ni daal foofu lay dajaloo de ce fait ñoom dootuñu nekk dootuñu dootuñu xool ci seen bopp comme maanaam euh, comme comme nit bi nga xamante ne yaram la waaye ñoom beneen xeetu entité la ñu nekk ça veut day mel ni ñoom ni ñu koy nett daal day mel ni que ñoom daal dafa mel ni rek ci benn dañ leen dugaloon ci benn enveloppe léegi nag ñu génn ci seen enveloppe bi ginnaaw gi nag a ah, dañuy nettali sax ne ñenn ñi ne jamono jii nga xamante ne ndax comme ni ñu ko waxee sànq rek dañ ne ku toll foofu comment wala boog mort clinique science lu mu wax mooy que nit ki foofu mënul gis mënul dégg te li gën a doy war mooy ñooñu toll foofu ñoom. foofu suñ dañuy gis di dégg waaye itam nee nañ tamit ñoom seen gisin googu ak seen déggin googu dafay ëpp sax ah, seen gisin ak déggin gi nga xamante ne ah, amoon nañ ko ba ñu ba ñu nekkee seen yaram ñoom noonu lañ koy nettalee nga xamante ne sax ñoom ñenn ñi suñu dellusiwaatee di dundaat mën nañ sax nettali maanaam bañ leen doon opeere di tijji seen biir rek ak yooyu yëpp mbir yi noo ma demee woon yëpp ñoom mën nañ toog di ko nettali ba mel ni sax maanaam dañoo jàkkaarloo woon ak maanaam seen boobu. am na sax ñenn si ñoo ñi nga xamante ne ah, dañuy am lu ñu naan ay faculté extrasensorielle mooy lan euh, mooy ñoom daal dafa mel ni suñu tolloo foofu seen gis-gis ak seen déggin nga xamante ne gis-gis normal gu nit nga xamante ne daanaka mënta weesu benn mur gis lu nekk ci ginnaaw mur bi ah euh, xelam tamit wala boog dégg-dégg tamit am na foo xam ne munu fa toll waaye ñoom suñu tolloo foofu am na si ñeen ñi nga xam ne dañuy nettali li xewoon si bañ leen defal seen opération bi yooyu yëpp ba secours bi doon ñëw ak yooyu yëpp waaye sax am na ñoo xam ne sax dañuy dem ba di nettali jamono jooju mbir yooyu dale daleen ba mbili la mbir bi dalee euh, nga xamante ne mën nañu wax seen kër toll nag hôpital bi ay kilomètres dañu nettali sax jamono jooju euh, seen seen njaboot nañu nekkee woon wala bokk seen jabar bañ ko yëgalee ni sa jëkkër accidenté na maanaam naka la réagir indi daal ay information yi nga xamante ne euh, ñoom mënuñu ko woon xam mënuñu ko woon xam physiquement te li gën a doy mooy euh, information yooyu ñuy rapporté tamit suñ ko confronté ak la réalité dañu gis ni exactement que ñoom lu ñu wax dafa am de fekk mën nañu wax ni sax état bii nga xamante ne moom laay expliqué nii mën nañu wax ni sax moo tax ba scientifique yi ñoom seen wàllu bokk euh, intéressé wu ci phénomène bi parce que dañ ne nit naka la mën a tolloo foofu di nettali ay mbir yi nga xamante ne dafa am wala bokk nettali ay mbir yi nga xamante ne euh, am na dans les environs fii mën naa fi indi ah, ñaari exemple am na kenn ki nga xamante ne mi ngi tudd euh, Abdoul Demba Tall euh, moom fii la nekk Sénégal fii la nekkoon Sénégal RTS la doon liggéeyee ah fàtte naa nag expérience bi année bi mu ko dalal mi ngi ci livre bi waaye moom mi ngi nettali mu ne moom ba mu tolloo foofu moom moom ma koy nettali ba noonu la ñu koy indee ci livre bi nee na ba ko médecin bu xoolee ne kii moom daanaka génn na àdduna nee na moom mi ngi tiim médecin bi naan ko déedéet deewuma maa ngi ne dara jotuma te na moom mi ngi jàqaloog médecin bi di ko tiim médecin bi di yëngal boppam naan c'est dommage après médecin bi di wax ak beneen moroom médecin bi naan jabaram mi ngi fii naka lañ koy waxee ni kiy dee na après ñaari médecins yi waxtaan génn de mboq kenn sa jabar ji nee na gis na jabar ji ginnaaw jabar ji du jooy taal oto bi di ñibbi nee na loolu yëpp moom mi ngi koy gis te ba mu ñëwee tamit noonu la ko noonu la ko nettalee waaw noonu la ko nettalee jëmm ji tamit moom li ko sauvé Euh, li ko sauvé ginnaaw yi tamit nee na tamit am na benn am na nee na jàppoon na ni moom que àdduna que li neex lépp ci àdduna la nekk waaye moom dafa dund lu ñu naan émi positive ba nee na moom daanaka foofu dajeeg na fa benn leer gi nga xamante ne euh, bépp mbégte bi mu mësul am ci àdduna rek dafa nekk lu doy di lool par rapport lu mu yëgoon foofu ba nee na sax moom daanaka ba mu dekkee dafa xawoon frustré moom loolu la wax moom moom li tax mu ñëwaat àdduna comme ni ñu ko waxee rek médecin yi xool nañ ko daanaka ba defal ko euh, acte de décès waaye nee na moom comme que daroon def ay émission <coughs> ci rajo rajo national émission yu am solo Abdoul Dematal lu tudd yaakaar naa ay 1984 la yooyu su ma juumul 1984 ko yooyu euh, nee na dafa am benn garçon de salle bu nekkoon foofu ba ko médecin yi xoolee ba pare ba tëral ba tëral néew bi nee na moom nee na waa ji daal dafa ñëw xool ne kii daal warul dee daal kii daal li mu amee njëriñ ci nit warul dee nee na ginnaaw gi garçon de salle moom ci wàllu boppam moo nekk di ko defal lu ñu naan massage cardiaque di ko bës waaw nee na ba mu koy bësee noonu di ko bës di ko bës di ko bës moom ci la ci la xilmali ko waaw ci la xilmali ko waaye nag moom bu mu xilmali ko moom fekk na mu yéeg ci benn leer gi nga xamante ne daanaka foofu boo ko dàqaloon àdduna ba nee na sax nee na moom ba mu ñëwee daanaka àdduna daal daanaka dara safatu ko waaw moom noonu la ko nettalee daal après dinañ ñëwaat yeneen de ce fait que euh, Abdoul Demba Tall mi euh, li mu nettali yëpp. médecins yi ba ñu ñëwee tamit comme lu mu amee yeneen cas tamit mën naa itam benn cas bi nga xamante ne mi ngi amoon ñaari cas yi nga xamante ne mi ngi am na ay mboq yi nga xam ne def ay gëstu ci man ñoo ko indi itam ñoom seen téere di nettali tamit ay cas ay cas yi nga xamante ne ñoom dañuy rapporter ay phénomènes yi nga xamante ne maanaam nor nit normal mënu ko mënu ko munu ko xam munu ko dégg benn bi benn benn kooku tamit américain la ñaari yi la ndax mën nañu wax ne américain yi. ñoom mën nañ wax gëstu bi ñoom ñoo si gën a xóot ndax foofu mu wax dëgg yàlla day noon waar loolu waaye dëkku xam-xam la léegi muy nettali mu ne euh, waajooju moom tamit crise cardiaque moo ko daloon crise cardiaque bi nag ginnaaw gi nag ba mu ko dalee ñu indi ko rey réanimé ko euh, ginnaaw gi maanaam tam mu yeewu léegi moom tam ba mu yeewu tam muy nekk di nettali waaw naan naan pourtant de euh, man de fii li fi nekkoon yëpp man dafa mel ni deew woon sax dafa mel ni sax daanaka daal yéen ba ngeen waxee man dama dee man jamono jooju laa gën a dund waaw ba li fi nekkoon yëpp daanaka daanaka xam naa ko léegi médecin yi daal di ko xoolaat waaw di ko xool di ko xool di gis ni ñu koy gisee nii daal xaw a doy waat si ñoom mu ne ko mu ne yow médecin bi sa blouse bii nga yor maanaam am na benn cré bu bleu bi nga xamante ne daf ci nekk médecin bi ne ko ah mu ne ko waaw mu ne ko xool médecin bi xool poche bi si blouse bi gis si benn cré bu bleu te mu ne ko mën naa la wax cré bi naka naka la naka la duggee sa sa sa blouse bi mu ne ko bisimilah mu ne ko euh, man ba ma crise cardiaque bi dalee yow sa kër la la fekk xam nga médecin dañuy am faral am benn benn appareil benn bip bi ñu xamante ne su amee alerte rek dañ leen ci bipé comme ça dañuy bàyyi lu ñuy lu ñu kii woon yépp urgence dem ci bloc bi mu ne ko jamono jooju ñu la woowee si sama cas bi yow dafa la fekk yow nga nekk sa benn doom sa benn doom bu góor benn xale la mu yor ardoise nga koy jàngal naka lu ñuy bindee waaw nak naka la ñuy bindee ñu ko ñu ko jàngaloon di ko bindal ci ardoise bi léegi ginnaaw gi nag ba sa appareil bi sonné yow ci nga téye craie bi delloo woo ko ko ba ngay sol blouse bi nga dugal ko si te bàyyi woo ci xel médecin bi tamit moom itam ba mu xoolee gis ni exactement kii di mu wax dëgg la te këram sori na foofu moom jax leen daal mu ne kii naka la xamee lii waaw da sa fait mën nañu wax phénomène yooyu moo tax ba nit yi scientifique yi parce que dafa am lu ñu naan état modifié de la conscience ñi nga xam ne dañoo def psychologie wala boog parapsychologie moo tax ba maanaam ñu intéressé wu si phénomène boobu gëstu ko ñu indi tam beneen kaatam bi nga xam ne boobu tam États-Unis la tamit ba mu dekkee tamit moom it cas bi rek dafa amoon euh, crise cardiaque ba mu dekkee tamit mu ne moom it deewul woon waaw nekkoon na daal di dem voyager na dem fu fu ko neex ñëwaat xam na lu xew ci wet yooyu yëpp daanaka moom daal dafa meloon ni picc buy dem ak ñëw rek waaw mu ne daal maanaam dund gii ma dundaat dafa mel na nag dañ ma dellu war sama kaaf waaw moom noonu la nettet laal médecin yi di ko xoolaat mun leen te te am na sax benn mbir bi mu gis te loolu soo leen ko xoolee di ngeen gis ci dëggantaan dëgg la ñu ko lan mu ne leen ba may ba ma gisee noonu di nga xam sama gis amatul woon fu mu yem sama dégg itam amatul woon fu mu yem gis naa benn famille bi nga xamante ne dañoo nekkoon dañ doon def pique nekk ci benn camping car léegi famille boobu dañoo seen kii dafa dérapé seen camping car léegi ba mu dérapé nag ci benn montagne euh, daanaka dafa daanu léegi benn garab moo ko téye te daanaka lu néew rek ñoom mën na daanu daal léegi médecin bi xool ko xool ko xool ba si yàgg kiiwul daal mën leen li mu wax dëgg la léegi nag ginnaaw bi lu mu insisté insisté ndey xool leen loolu dëgg la ñooñu su fekkee kenn secouru leen kenn jàppalewu leen maanaam mën nañ faatu léegi médecin bi nag ginnaaw gi nag ci la euh, ci la woo shérif bi nga xam ne moo nekk dëkk boobu ne ko léegi am na daal ku fi wax ni maanaam gis na nangam ak nangam demal xool daal waaw shérif yi tamit moom mu dem xool ba mu xoolee jege foofu rek si la dégg ay nit yu yuuxu waaw ay nit yu yuuxu ba ñu xoolee foofu ñëw si montagne bi si lañ gis ni daanaka oto boobu daanu na ginnaaw gi si lañ woo pompier yi pompier ñëw jël si lañ après waa ji bañ ko laajee na na ko ko xamee mu ne ah li ma gis la daal loolu laa leen nettali après par suite léegi famille boobu tam ñu ne leen yéen daanaka deewoon ngeen ndax yéen kenn du fi ñëw. waaye daal benn waaye daal bi nga xamante ne moom moo toll woon diggante dund ak dee moo ne moo leen gis léegi famille bi nekk daa ah, su fekkee loolu la ginnaaw su fekkee la de mën nañu wax ni kon yàlla moo nangu sañu ñaan ndax ba ñu toll fii maanaam dañoo wéeru rek ci yàlla ñaan yàlla maanaam mu génn ci lii amaana mën na am loolu tax de fekk foofu dafay wane ni que ñi nga xam ne dañoo toll foofu euh, état de décorporation boobu étape boobu moo la ñuy wax décorporation ñoom dafa am ay phénomènes extrasensoriels nga xamante ni moom la ko tuddee moom la ñu yëg euh, di ko ginnaaw gi di ko nettali léegi tam ñoom seen wàllu bopp tamit dañ naan tamit su fekkee dañoo toll foofu dañuy dugg ci benn euh, dimension bi nga xamante ne dafay nekk dafay nekk euh, dafay nekk en dehors du temps et de l'espace mooy lan mooy nee na ñoom li may wax nii yépp scientifique yi ñoo ko indee nii ñu ne ñoom suñu tolloo foofu duñu yëgati ni jamono dafa am ñoom noonu lañ koy nettalee nee nañ du ñu yëgati nii tamit ah, que maanaam bërëb dafa am ñoom daal dañ daal ku toll foofu ñoom ñenn ñi bokk si ñoom dafa ne ñoom bërëb bu leen neex rek dañ koy xam dañuy xam la fa nekk comme fu ma nekk ni man tey su ma bëggoon tey dem amaana jumaa ja ah dinaa dox ay jéego waaw ba ak jumaa waaye nee na foofu soo xalaatee dal rek daanaka tew nga tew nga bërëb boobu waaw su fekkee sa benn mbokk la wala ku mu mënti doon daanaka soo ko xalaatee rek yaa ngi jàkkaarloog moom ñoom loolu lañ wax ni moom lañ gis nga xamante ne beneen te nee ne dañu yëg tamit foofu tamit que dañu yëg ni que ñoom nekkatuñu doomu aadama waaye leneen lañ nekk noonu lañ koy nettalee que leneen lañ nekk la mu doon nag léegi nag kenn ku nekk am nga ci interprétation boo ci joxe par rapport ak yow euh, sa culture par rapport ak sa religion waaw su fekkee ñun jullit yi ala kulli aali loolu dañ naan mën maanaam ruux la waaye su fekkee su fekkee euh, scientifique la ñoom dañ naan localisation de la conscience que maanaam conscience bi moom si wàllu boppam moo tijjeeku waaw ndax cerveau bi comme dafa am dafa am ay lésions wala yooyu loolu mën na nekk benn choc nga xamante ni dafay tijjeeku daal rapport ay information kenn ku nekk daal am na ni ñu koy interpréter waaye li am ta am mooy dal lañu fay dund euh, dafa mel ni daal bërëb tunk ko léegi tamit ginnaaw gi tamit ñoom it suñu tolloo foofu comme ni mu ko waxee sànq dafa am ñaari type ñi nga xamante ne dafa am émi négative ak positif ñi nga xam ne émi positive lañ dund ñoom nee nañ foofu maam dañ fa yëg mbégte gi nga xamante ne daanaka nee nañ mënuñu ko tudd ci làmmiñ ndax neex gu muy neex ak tamit maanaam maanaam daal liberté gi ñu fay am ak ni ñu koy tënkee daal dañ naan daal day mel ni que ñoom si benn kaso lañ nekkoon maanaam ñu tijji leen tijji googu ñu leen tijji nag day neex si ñoom ba nga xamante ne lépp lu ñu bëgg def rek dañ koy def lépp lu ñu bëgg xam tam dañ koy xam dañ si am footam ay yëg-yëg tam yu jéggi dayoo te foofu tamit comme ni ñu ko waxee tamit am na tamit ñenn ñi naan dañ fay dajeeg benn leer waaw leer googu suñ koy nettali ñenn ñi euh, fii pour misaal leer googu mën naa indi benn euh, benn benn kaatam bi nga xam ne maa ngi ko indi si livre bi kooku sama benn ku ma la mi ngi tudd Jibi Jéey moom nee na moom ba mu nekkee xale la ko dal euh, nee na Euh, dafa nekkoon ci benn autoclando moom ak moom ak maamam ginnaaw gi ñu nekk ci benn station euh, ginnaaw gi rek benn camion xaw ma benn transport en commun moo fàq fële rek dal seen oto ci bunt bi fekk moom foofu la nekkee nee na dafa xëm wala boog dafa coma la nekk waaw xaw ma daal lu mënti doon waaye neen daal ginnaaw gi nit yi génnee nañ ko euh, di ko mbéjek naan ko yeewul ak yeewul waaye nee na jamono jooju moom mi ngi yéeg waaw nee na mu yéegee noonu mi seen nit yi tiim yaram bi naan ko jibi yeewul jibi yeewul di ko mbéj di ko mbéj waaye noonu ginnaaw gi bu mu téenee noonu nee na mi ngi gis benn leer gi nga xamante ne nee na neexaay gu mu neex ak te maanaam mbégte gu mu si yëg ak féex gu mu si yëg maanaam dafa bëggoon dem sey si loolu waaw waaye naan daal ginnaaw gi nu mu yéegee noonu rek mel ni que mécc yu ñu koy def ak yooyu di ko yee di ko yee moo ko xaw a dellowaat ba nee na mu nooy def ni nee na yeewwaat ginnaaw gi ba mu yeew mu ne deewuma deewuma deewuma waaw ñu ne ko yow daanaka deewal ko kooku benn kaala bi nga xamante ne dund na loolu comme ni ñu ko waxee tam foofu tamit am na ñu fay dund lu am na lu fay dund li nga xamante ne euh, nga xamante ne décorporation su amee rek immédiatement dafa am ñoo xamante ne day neex si ñoom lool am ñoo xam ne day naqar si ñoom lool daanaka ñoom ci benn lëmtum ko tar la ñu nekk ñoom noonu la ñu koy nettalee parce que foofu li ñu fa seetlu tamit mooy ñi nga xam ne dañoo def loolu ñaari xeet la soit dañuy wax ni ci leer lañ nekkoon ñeneen ne ci lëmdëm mais ñu si bëri tamit dañu ne ci lëmdëm la ñu tàmbalee ginnaaw gi dafa mel ni leer gi day fekk si day ñëw dàq lëmdëm kooku waaye dafa mel ni lëndëm boobu am na ñu fay des waaye ñay des ci lëndëm boobu nee na ñoom lañu fa yëg ci mettit ak ak maanaam mënuñu ko missal daal waaw li nga yëg ci mettit daanaka daal pour missal ko lépp lu ñu naan que ñi nga xam dañoo yëg leer euh, ñoom la ñuy nettal ci neexaay ak mbégte ñoom safaan gi la ñuy yëg foofu tamit lu ñu lu ñu nettali souvent mooy li nga xamante ne moom la ñu seetlu dañ naan euh, ñoom mënuñu wut ay moo pour expliquer li nga xam ne yëg nañ ko wala bokk li nga xamante ne gis nañ ko ndax loolu dafa wuteeg ak la réalité nga xamante ne mën nañu wax langage dafa nekk ay symbole yu ñu utiliser mais nee na foofu moom daanaka lépp loo nettali maanaam ko moom nga gis foofu wala boog moom nga yëg boobu rek daanaka dafa mel ni que dafa sore penk ak soow euh, ci dëggantaan li nga li nga bëgg wax ginnaaw gi tamit foofu tamit dafa mel ni tam ñenn ñi nga ñenn ñi am na benn tunnel lu ñu naan benn daal benn yoon gi nga xamante ne moom la ñuy traversé waaw ñenn ñi loolu la ñu wax ñenn ñi dañ dañuy dañu traversé benn tunnel ñeen ñi ne ñoom daanu la ñu def loolu noonu la ñu ko expliqué ñiy daanu nag nee na ñoom suñuy daanu foofu nee na ay daanu bi ñuy daanu ay yuuxu la ñuy dégg dal mel ni daal que nit ci mbugal lañ nekk dal waaw ay yuuxu ay jooy ay plainte loolu la ñu yëg nee na su fekkee dañuy daanu ci lëndëm googu ñi nga xam nag dañoo nekk ci tunnel gi di dem nee na tunnel gi ci ci ci ci ci buuf bi dafa am benn leer waaw nee na leer googu nag looy gën a dem rek di gën a bëgg leer bi dafa gën a jege léegi ginnaaw googu nag dafa am lu ñu naan euh, environnement mooy environnement yooyu ma wax indi naa ko fii nga xamante ne dafa nekk environnement bu leer wala boog ténébreux ginnaaw gi tamit ñenn si ñoom am na ñee am na lu ñu gis lu ñu gis mooy seen yenn yenn mbokk yi nga xamante ne gaañu woon nañ am na ñi nga xamante ne dañuy dajeeg seen ay mbokk yi nga xamante ne dañoo génnoon àdduna comme benn waajur boo bëggoon wala boog benn mbokk boo bëggoon wala boog koo xamante sax amaana ci àdduna mosoo leen gisante waaye daal da bëggoon nga ko waaw soo kiiwee foofu di ko gis ñi nga xamante ne gis nañ gis nañ leer nee nañ dañuy dajeeg seen yenn mbokk yi daanaka sax après dafa mel ni que dañ leen di jox ay information yi nga xamante ne ñii ñëwaat information yi tax day tax maanaam ñu gën a dëgërul waat suñu dellusiwaatee euh, dundaat wala boog mën nañ def def defal leen ay prédiction comme ne leen par exemple soo delluwaatee maanaam nangam ak nangam bul ko def wala boog lii ak lii ak lii ak lii ba suñ ñëwee dañuy gis lool. léegi ginnaaw léegi kii boobu nag ginnaaw tamit euh, ñi nga xam ne dañuy gis ay défunt dañuy gis euh, seen ay bokk ñenn ñi tam nee nañ tam dinañ gis tamit nga xamante ni ñu julliti lépp li nga xamante ne dañ koy nettali ni maanaam euh, nga xamante suñu borom subhaanahu wa taala loolu la wax ni maanaam que mooy am. àjjana moom la ñu denceel àjjana am na si ñoo xam ne dañu gis tamit lu mel noonu dañu gis eh, ay kër yu rafet ay kër yu taaru lépp daal li nga xam ne moom mën nañu ko bëggalee doomu aadama comme ay pom ak ay rivière rek lépp daal li nga xamante ne moom wax dëgg maanaam tawféex la rek maanaam nee na ñoom dañ koy gis foofu dañ koy dañ koy dañ koy gis foofu nee nañ tam li fa nekk nee nañ tam li fa nekk yëpp tamit dañu nekk tam di way waaw comme par exemple nee na su fekkee da nga fa gis benn benn ay garab wala lu mu mënti doon loo si jël rek daanaka dafay dund waaw daanaka dafay dafa am dund boppam dafay wax mën nga waxtaan ak moom comme fii xam nga daaray dunyaa moom kenn mënul imaginer nga jël benn dagg benn xobu garab di wax ak moom waaye nee na foofu moom garab yañ fay gis soo daggee xob bi dina wax ak yow daanaka day nekk tam di sàbbal wala boog di way ay way yi nga xamante neex gu muy neex ak jeexi gi muy am ci yow day jéggi dayoo ba yow daanaka foofu yow doo fa bëgg jóge loola waral ñi nga xam ne dañoo dund émi positif yi nga xamante ni bu ñu fàtte émi yi tamit dafa am étape yu bëri étape yi tamit du ñëpp koy dund am na ñoo xamante ne dañuy def moor clinique dafa la commenter def décorporation rek génn rek ñëwaat am ñoo xamante ne dinañ gis leer googu euh, ñëwaat am ñoo xam ne ñoom dañuy dem traverser tunnel bi dem ba ci yooyu ñuy nettali yëpp maanaam que lu mel ni àjjana gis loolu ñëwaat de ce fait que du ñu ko dund ñëpp ñoo gis lépp dafa mel ni ay niveau la noonu lañ koy nettalee am na tamit benn partie bi ñu naan de compte rendu de vie am na tamit ñenn ñi nga xamante ne nee nañ suñu tolloo foofu euh, lépp li nga xamante ne dañ ko dundul ci àdduna tamit dafa mel ni tam dañ koy tegal dañ leen koy tegal ci maanaam benn télé euh, dañ leen koy tegal ci benn wala boog dañ koy dundaat kenn ku nekk am na dañ koy interprété nga xamante ne dañ koy gisaat euh, benn waaye mi ngi nettali mu ne moom maanaam mu ne war nañ ko ba nga xamante ne ba mu nekkee xale sax ba nekk tuuti tànk tuuti tànk nee na yaayam di ko nampal. nee lépp maanaam mi ngi koy gis nee na mi ngi gis yaayam mu nekk xale bu ndaw yaayam nampal ko euh, maanaam téy ko nii mi ngi sentir yaayam amur googu nga xamante ne am na ko ci moom maanaam mu daw yaramam waaw nee na mu daw yaramam lool mi ngi fàttaliku nee na bépp kawas bi nga xamante sax amul solo na ko sax nee na gis na ko benn waaye mi ngi nettali bu ne moom bépp kat bépp bépp bépp sax rak julli bi mu faatoon nee na moom gis na ko foofu nga xamante ne xarit yi nga amoon nga xamante ne yàgg na xam ne ba nga nekkee xale nga xamante ne fàtte nga leen nee na lépp day leeraat nee nañ ginnaaw gi tamit euh, interaction yi nga xamante day am diggante nit yi nga xamante ne fii soo nekkee ci àdduna daanaka liñ la waxul xamoo ko wala boog ñu la waroon gisoo ko waaye nee na foofu dañ lay won daal yow interaction yi nga amoon ak nit yëpp xam liñ doon yëg nga xamante ne sa moroom nit su fekkoon da nga jëflante woon moom lu baax yow da ngay foofu moom la mu yëg dafa mel ni yow foofu dañ la koy delloo yow nga yëg ko waaye nag yëg yëgoogu ñu yokk ko waaw nga xamante ne benn waay mi ngi nettali mu ne moom am na benn li ko gën a marqué ci histoire boobu mu dund mooy dafa am kenn ku mu saraxoon nee na otoom la gaare woon ci benn furuge gis benn waay ñëw maanaam mu mu mu jël lu dul sarax ko ko nee na sax lu doy di la woon ci moom parce que dafa gane woon benn marché mu ne pour sant yàlla rek maanaam ma jox li jël rek jox waa ji lu dund ndaxte waa ji moom dafa nekkoon si jafe-jafe yu tar tar waaw nee na yàlla won na ko wala boog won nañ ko waa ji jël enveloppe boobu kontaan yëg-yëg googu mu fa amoon moo ne moom waraat nañ koo foofu delloo ko ko wan ko waajooyu jël enveloppe bi yóbbu ko ci jabaram jabaram tam mi ngi toogoon bu jàq xamul lu muy def mu ne ko ah soxna si tey de yàlla defal nañu tawfiq xoolal li ma am nii nee na bu jox ko jabar ji jabar ji togg ci maanaam ñu lekk ci kontaan sant yàlla nee na yooyu yëpp dañ ko waraan waraan ba pare jox ko yëg-yëg googu nee na mu am si neexit gi nga xamante ne dafa ne woon man kii su ma xamoon sama oto sax dama ko koy bàyyi fab waaw waaw loolu tam benn waaye man nettali nettali na ma respecté daal interaction yi am diggante nit yëpp foofu dafa mel ni day leer si ñoom nga xamante ne fi ma nekkee di waxtaan euh, di waxtaan ak mbooloo bi kenn ku nekk xaw ma li ngay yëg waaye su doon dimension boobu laa koy gisee kenn ku nekk la ngay yëg yàlla daf la koy won la muy xalaat la mu yëg ak yéenam ak lépp da koy yàlla dala koy wan euh, beneen waaye mi ngi nett tam ne tam am na benn mbokkam bi nga xam da doon xulóog moom maanaam kii ko benn bës mu sonal ko lool ñàkk ko kersa ndax benn mbir bi mu waroon def te defu ko nee na fotom dañ ko wan nee na ba muy wax ak bokkam bi di ko yuuxu di ko gëdd nee na dafa mel ni lu lëmdëm lañ ko doon wan moo doon génn ci kiiwam ci gémminam di dugg ci xolu waajooju nee na gis na waajooju xolam dafa leeroon waaye affaire bi daf ko lëmdëmal waaw ba nee na lëmdëm boo ko sax waaj ginnaaw gi sax daf ko joxe daf ko joxe ba ba ba moo sax amaana ku mu jëf jëfandikoo sax lëm na boogu amaana mën na la parce que lu ñuy wax rek lu ñu naan par exemple humeur ak tamit yëg-yëg bu baax wala boog bu safaan dafay dafay dafay dafay dafay dafay wàlle nit su fekkee da nga bëgg wala bokk nit soo ñëwee sax ci benn environnement loolu psychologue yi découvrir nañu ko bu yàgg euh, que ça soit tristesse wala boog joie dafa nekk ay ay sentiments yi nga xam ne dafay wàlle nit su bëggee rek mën na ko wàll njabootam wala ko ay andi jàmm ak mbokk yi mu nekkal ak yooyu foofu daal mën a wax nii li ñu fay tënk daal mooy daal que foofu nit nakate lépp li nga xam ne daf koy def rek daf ko war a bàyyi xel ndax dafa am conséquences yi nga xamante ne daf koy am maanaam yu jege ak yu sore te dafa mel ni nag aalam googu ñu nekk dimension yu nekk yooyu ñu nekk dañ dafa mel ni yu jëf yooyu yu baax yooyu ñuy def dafa mel ni moo leen gën a jegeel leer googu waaw yu bon yi nag dafa leen di jegeel maanaam beneen safaan bi daal ñoom en fait noonu lañ koy noonu lañ koy noonu lañ koy nettalee daal nga xam ne daal dafa mel ni benn xeer gi nga xamante da nga ko jël nga sànni ko ci ndox ci benn étang xam nga dafay su dalee dafay am dafay am ay onde ñoom noonu lañ koy wax noonu lañ koy leer leen daal bépp jëf bi ñu def rek daanaka lu mu ndaw ndaw donte sax lu ñu xalaat la rek nakate am na répercussion ci sañu environnement ci sañu environnement da ce fait que foofu moom la ñuy wax revue terrestre nga xamante ne ñoom dund na lu mel noonu ginnaaw gi tamit am na fenn fu ñuy wax benn frontière nga xamante suñu tolloo foofu tamit marqué loolu ñu gis yooyu yëpp dañ leen wax ni fii mënoo ko mënoo ko jéggi fii mënoo ko jéggi dafa mel ne daal benn barrière la barrière boobu tam kenn ku nekk am na ni ñu koy interprété am nañu dañ leen wax daal fii daal mënoo ko jéggi daal fii moom soo ko jégee mooy dootoo delluwaat loolu tamit dafa constant ndax élément yi leen indi nii donte donte émi yi bëri na ay cas lool mais dañoo indi yi nga xamante ne daanaka yu bëri ñoo ko bokk moom études su ñu def noonu la ñu def yi nga xam ne yu bëri nga xamante ne émi bi nga xam ne dem na ba ci kaw rek moom élément yi faw mu indi ko waaye nag gën na complexe lii nee nañ tamit dina gis benn frontière bi nga xamante ne euh, duñ ko dañ leen wax ni lii mënu leen ko traversé nee nañ tam ginnaaw gi tamit ñenn si ñoom dañ leen wax ni que yéen ah da ngeen teel a agsi fii waaye seen dee jotagul euh, daanaka seen seen waxtu dee jotagul na ngeen delluwaat àdduna na ngeen delluwaat àdduna waaw ñenn yi dañ naan na ngeen delluwaat àdduna de def seen mission wala bokk nekk ci li ngeen war a nekk wala góorgóorlu wala bokk dese na la wala bokk sax am na ñoo xam sax dañ leen di wax nii que delluwaatal àdduna ndax sa waajur bi da ko war a jàppale wala waroo dem ndax sa doom bi nangam ak nangam sa dund daal des na waaw li li leerta leer daal mooy daal ñoom suñuy ñëwaat dañuy indaale information que dëggantaan dafa mel ni lu ñu naan seen jëmm tàqale kook nag seen esprit waaye nekkul dee bu définitive dañ leen di wax ni que seen heure de dafa prématuré jotagul delluwaat leen àdduna nee na nag suñuy delluwaat àdduna nag euh, am na ñoo xam ne dañuy jékki-jékki donte sax donte tamit des fois mën na nekk étape bu ndaw euh, quelque minutes mais nag ñoom mën nañ si dund li nga xamante ne daañu suñ koy nettali di ko bind ci ay téere euh, daanaka mën na fees téere waaye mën na si dund mbir yu doy waar waaw léegi ak ah, ñenn nee nañ tamit ñenn ñi suñu suñu suñu dellusiwaat nee nañ dañu jékki-jékki mel ni que dañu dañu leen jékki-jékki rek nit ñu jël delloo la si benn piscine bu sedd guy waaw nee na la ngay yëg dafa mel ni loolu ngay yëgaat suñuy dellusiwaat waaw am na ñoo xam nag ñeneen ñoom ay jëmm ci boppam ñooy ñëw jëy seen loxo nee leen dellu leen parce que ñoom bu ñu bëgg dellu ndax foofu dafa neex si ñoom benn waaye loolu la nettali kooku sax jullit la nee na carrément moom benn jëmmu leer nga xam ne fekkee si ñun jullit yi malaaka lañ koy tuddee wala bokk Euh, esprit nee na moo ko tëye ne ko delluwaatal si jëmm ji duggal waaw ne daa nee na daanaka daf ko buux mu delluwaat def ci moom noonu la ko nettalee waaw comme ni ñu koy nettali nii nag yii nag dafa nekk li nga xamante ne ay nit ñoo ko nettali te ay nit bëri lañ yi nga xamante ne ci àdduna bi fépp waaw origine bu nekk dund nañ expérience yu mel nii ba tënk ci ay téere nekkul li nga xamante ne maanaam nit moo toog di ko xalaat ak yooyu te scientifique yi tamit léegi tamit nangu nañ ni que nekkul euh, nekkul li nga xamante ne illusion la wala wala boog nekkul li nga xamante ne euh, nit ki dafa nekk ci benn état de folie wala boog benn état traumatique mais contraire la sax parce que ñoom la ñuy nettali euh, maanaam ñor gi mu ñor ak leer gu mu leer ak tamit nu ñu ko mënee vérifier ci ay faits réels dafa wér ga nga xamante ne nekkul li nga xamante maanaam dañ ko sikki sàkka de ce daal ñoom la ñu nettali jamono ji wóor na ni scientifique yi que am na moo tax maanaam ñu ñu ñu bind ci ay téere bu ñu bëri sax ñi ngi bind benn téere comme kenn kuy tudd Jean docteur Jean-Jacques Charbonnier nga xamante ne moom mooy français bu gën a siiw bu def ay recherche yooyu def si bind les preuves scientifiques d'une vie euh, après euh, la mort ni wax ni daal dëggantaan léegi daal am na une preuve scientifique buy daal ginnaaw dee daal am na la fa ne dafa ne dafa moom sax dafa ne sax mbir sax daanaka fa lay fa lay tàmbale dee moom kenn du kenn du natt lem ni maanaam lu am la waaye nit yi lu ñuy sàkk sàkk mooy lu ñuy sëkk sàkk mooy ndax am na la fa ne waaw wala déet léegi nag mën nañ jàpp ne que scientifique yi nga xamante ñoo gën a xereñ ci wàllu googu xamante ne ay parapsychologue lañ ay psychanalyste euh, nangu dañ ni maanaam que loolu am na te yàlla day dogal sax am na am na docteurs yi nga xam ne sax dañu gënoon mbir yi nga xam ne ñoom seen wàll dañ ko doon xeex naan lii mënta am mënta am am na benn scientifique bu mag jàppatuma turam moom da doon xeex kii bii ne moom lii mënul am mënul am parce que waaw lépp daal moom dafa ne daal ci xel la ci xel la daal ci ci la rek nit ki xel xel nekk dafa am benn constitution bu complexe bi nga xamante ne su nekkee ci benn état critique dafay fabriquer ay image ak yu demee noonu moom noonu la doon contrer théorie boobu yàlla dogal moom ci boppam lii mu dal ko waaw moom ci wàllu boppam mu def accident bu métti ba mu jigee mu bind si benn téere bu jéggi dayoo ba moom léegi dundam yëpp daanaka moom ci lii lay wax daal naan daal daanaka waaw nekk léegi benn fervent défenseur ci ci ci théorie NDA ak nier def expérience waaw léegi damay indi euh, damay indi tamit léegi ay cas sénégalais yi nga xamante ne ñoom dal na leen fii euh, nettali leen ki si njëkk mi ngi tudd euh, du baax comme ni nga ko waxee téere bi indi nañ indi nañ lu mbët vingt cinq vingt cinq cas yi nga xamante ne vingt cinq cas yi nga xamante ne fii la Sénégal ay cas yuy dund léegi cas yi par kii la par comme ni ñu ko waxee par degré la am na si ñeen ñi nga xam ne dañ leen yóoxoo ne maanaam génn nañ àdduna waaw ba di leen waaje ba di leen waajal ak yooyu yëpp am na ñoo xam ne sax jóbbu nañ leen ba si jàkk ja waaw jóbbu leen si si si jàkk ja ba ñu fanaan fa gars yi ba ñu ñëwee le lendemain tijji bëgg jël néew bi fekk waaj yi laxasu ak perkaalam toog ci jàng bi di leen xaar waaw cas am na ak tamit yeneen cas yu yu bëri am na tam benn cas bi nga xam ne maatam laa nga xamante ne sama téere bi kaa euh, boobu fekkee wu ma ko waaye nit moom ko nettali nit nit moom ko nettali benn mbagu pël comme ni ñu ko waxee rek ñu mbokk pël yi ñoom dañoo gaaw lool ci ci denc waaw kooku tam dañ ko gaawee moom lool mu kii rek ñu kii ko moom it ñëw nañ jël ko di ko jullee euh, waaye bañ ko tegee ba di ko jullee waaw ñi def ay sàppe nit nit yi daal si lañ gis ni daal am na lu xew daal waaw parce que dégg nañ ay jooy ak yooyu xamuñu jooy fa la jóge waaw am na sax ñenn ñi nga xam commencé nañ yollee ko ci ci sàpp bi ndax xaw na doy waar ñu toog ba saa rek néew bi na ñoqet toog waaw ba mu toogee nag maanaam ñëpp a daw waaw imaam bi moom rek moo toog taxaw ma fi mu taxaw jóge fa waaw ginnaaw gi nag waaw ginnaaw gi nag nit yi di di wax ay jàmbaaram ak yu demee noonu nangam nangam waaw xam naa waajo moom dafa nekkoon ci benn coma rek comme que foofu tamit duñu la xool ak yooyu dal waajo moom xam naa dafa nekkoon ci benn coma imaam bi tamit moom rek a taxaw ginnaaw gi tamit ba gars yi naan jàmbaar la jàmbaar ak yooyu Euh, mu ñëw nettali soxnaam bi naan ñi ngi naan jàmbaar laa de waaye de dama yàlla xam ne dama amul woon rek tànk ya ma dawee waaw ndax yëgatu <laughs> yëgatu yëgatu ma samay tànk waaw waaw te su fekkee daal nekk na li nga xamante ne dafa am dafa nekk li nga xam ne te war nañ ko bàyyi xel daal teelu suul teelu teelu suul moom maanaam daal am na tam benn kaar bi nga xamante ne mi ngi am mm, benn village bu ñu naan Boona fii village bu village bu Viringale la nekk boobu j'ai eu benn témoin oculaire parce que enquête yi suñ koy def euh, soit dañuy am témoin témoin oculaire ki nga xam ne moo ko fekkee wala bokk nit ku wóor wala bokk ay téere bind ko wala boog suñu wàllu boppam ñu dem def euh, ay enquête nit ki téere gi noonu lañ ko noonu lañ ko defee nettali nañ tam benn cas bi nga xamante ne bi may nettali souvent la benn village dafa tudd Boona jàppatuma tam date bi kooku ki ma ko nettali pénitencier la moom jamono ji foofu la nekkoon kooku itam genre concurrent la woon mu nekkoon di concurrent yi du ñuy def rek def prestation de service am ginnaaw gi nag dafa daanu boobu jiitu xaw ma dafa xëm xaw ma dafa nekk mort clinique waaye tamit ñoom it gaawee nañ ko suul ko dafa ga daanaka ay tiswa ay ay tàkkusaan la kii ginnaaw tàkkusaan galaaw timis denc nañ ko ñu denc ko xam naa tamit denc bi tamit dañ ko gaawee ndax xam naa xóotul baax léegi ginnaaw gi tamit mbokk mi ba ñëwee bëgg ko yenn ci doomam yi nga xamante ne fekkewul kii ba mu ñëwee bëgg ziar dafa ñëw fekk papa ji daanaka loxo bi dafa génn waaw ñu fekk ko ci bàmmeel bi loxo bi génn carrément ñi ko ziar keroog loolu na gis loolu dama si am tey mooy école da fekk daal euh, maanaam gaaw a denc nii te médecin xool ko loolu doy waar la daal lu doy waar la am na tam ñi may nettali tam ay ay ñi ngi xam ci nit ki tam dañ naan dee na te terewul yaram mi ngi tàng jir waaw wala boog ñu ne dee na di ko sang gis mu ñaq waaw xam nga kooku moom dañ ko war a ndéggandiku te terewul dañ leen di dencee noonu de ce fait daal sañu bàmmeel yi moom leer na man moom am na yu mbir yu doy waar yi nga xamante ne moom mi ngi fay xew jamono ji ndax sax saint yi sax si wàllu boppam am na benn cimetière bi fa newoon boobu tam am naa si ay cas waaw am na ay am na cimetière yi am na benn cimetière bi nga xamante ne ndox gi dafa dafa ñëwoon di nagu cimetière bi mais nee nañ nit yi nee nañ ba ñu gisee yenn néew yi dañoo xam ni néew bi am na nu mu def waaw parce que néewu jullit ñëpp xam nañ ne day tàlle ko ñaret waaw noonu lañ koy ciwee waaye da ngay gis boo xam daanaka day xaw a bonk wala bokk sànnil benn loxo dem ba yàq yi kii noonu waaw wala boog def geste bu doy war nga xam ne kii da doon yuuxu waaw maanaam mu leer ni kii maanaam ginnaaw gi ñu ko dencee dund na ndax ndax ndax position bi mu am pose du kenn nit kenn mën ko suulee position boobu de ce que lii bi li ko tax a jóg dëggantaan mooy nit yi bàyyi xel dëggantaan nii euh, bañ a gaaw suul daal médecin xool ko pare ñuy néggandiku lool loolu moom lii sax yii ñu nett sax daan na am si dëkku tubaab yi waaye ñoom léegi organisé wu nañ li nga xamante ne dëggantaan Euh, dinañ la dencalal ab diir comme ça France foofu moom 48 heures yaakaar naa mooy délai bu minimal bi nga mën a dencee néew waaw il faut mu gaaw gaaw gaaw moom mënul mënul gën a gàtt 48 heures de ce que yooyu yëpp daal ay yu ñu jàng la ay xoolaat xool parce que daal nit tamit lu ko rey euh, nit maanaam précieux na précieux bi nga xamante ne am na valeur valeur yi nga xam ne kenn waru ko kenn waru ko nañ xool daal ndax dee na dëggantaan daal waaw ak tamit moyens yi nga xamante ne yëpp mi ngi fi dëggantaan xool dee na ndax yeneen sallallahu alayhi wasallam tamit am na benn xadis bi nga xam ne nit yi ñu koy indi ñu ne yeneen sallallahu alayhi wasallam euh, ngi wax ci benn xadis mu ne su fekkee da ngeen da ngeen amee da ngeen am néew na ngeen ko gaaw denc su fekkee ku euh, ku baax la yaa ngeen koy jëmee ci yiw su fekkee kii nga xamante ne nitu safaan la yaa ngeen koy jëmee euh, dëkkate la sax waaw yaa ngi yaa ngi yaa ngeen si débarrassé wu waaw yaa ngeen si débarrassé waaye foofu yeneen yeneen sallallahu alayhi bu muy wax ne maanaam dee dafa wax dëggantaan ki nga xam ne moom dee na waaw dafa yi nga xam ne moom dëggantaan moyens yi nga xam ne te ne science may nañu ko ñu xam dëggantaan ndax daal dee na dëgg dëgg dëgg dëgg waaw waaye daal du ki nga xam ne moom dafa jege dee wala boog sori lool ci dee ba pare mu am tuuti lu des ñu gaawee ko denc ko parce que nit yi daal dafa mel ni ku dee rek ñoom dañu bëgg débarrassé wu ci koor gi daal te loolu xaw a doy waar la daal waaw lu xaw a doy waar la léegi cas bi ñu nettali kii maam Mamadou Ba la su fekkee mën nañu ko génnee ci ci ci kii bi waaw kii maam Mamadou Bala mi ngi si téere bi kii laay ni ñu bëri xam nañ ko kii comme ni ko waxee ay témoin oculaire lañ si am ay ay kii ay ay nit yi nga xamante ne seen ay waajur fekkee nañ ko wala bokk seen ay mbokk yu jege wala bokk sax bii sax nekk na histoire bu siiw ci ñi nga xamante ne ci ci laayeen yi bii dem jamono 2013 euh, kii nu mu tuddati 1913 la jamono jooju euh, dafa amoon peste dafa amoon pest fii si si Dakar jamono jooju colon bi deewut fa nee nañ peste bi demoon na na nga xamante ne sax euh, kañe yi bëri woon nañ Dakar ba nga xamante ne daanaka nee nañ ko bëggoon ñu wàññi la sa impôt sax su fekkee da ngay da ngay indi benn janax kañe boo rey wala boog benn janax comme ça ñu wàññi la euh, l'impôt ba nga war a fay ndax daal dëkk yëpp dafa amoon ay ay kañe ak ay janax maanaam benn épidémie la woon moom nag peste moo ko daloon képp ku xam peste di nga xam ne moom dafa nekk feebar bu doy waar waaw feebar doy waar peste moo ko daloon euh, maanaam ñu amoon peste dañu leen ni dañ leen ni dañ leen ni mettre en quarantaine moom mu bokkoon si ñu mettoon en quarantaine ginnaaw gi mu génn àdduna ñu xool ko yëpp moom sax daanaka médecin tamit ñëpp xool nañ ko ndax jamono yooyu moom kenn du sul tubaab bi du la xool euh, ñu xool ko ne moom génn na àdduna teg ko si jàkk waaw yóbbu ko ba defar ko lépp waaw ba mu noppi Euh, ba di ko ba di ko di ko teg ko si jàkk di ko yóbbu fi ñu koy dencee si cimetière bi waaw daanaka dañoo toog ba si yàgg rek dégg benn baat bu wax ñi ko téye daal di ko yóbbu ñoo dégg daal benn baat buy wax waaw kenn ñu xoolante seen biir xam ni wax bi ci maanaam jëmm ji la jóge ginnaaw ñu teg bànkaar bi waaw ñu teg bànkaar bi mu tudd baatu seede yi daal tudd baatu see seede yi ba pare nag ah ñu ne kii moom lu xew ginnaaw gi nag ci lañ ko tekki maanaam mu toog waaw ginnaaw gi sax moom wax ne yéen foo leen ma jëmee ñu ne ko ah yow de da doon denc yow yaa ngi ko def depuis tey suba mu ne yéen yéen gaa yu ay mbir waaw noo leen loxee moom moom <laughs> waaw ginnaaw nag jamono jooju yaakaar naa Isa Ruuxula moo doon eh, Isa eh, Seydina Isa si kii Laay waaw waaw Isa Laay moo doon kii xalif bi ñu yóbbu ko ci moom ginnaaw gi moom it mu nettali nag que moom dafa def émi waaw expérience de mort imminente moom it nag eh, nee na moom mbir yi nu mu ko dikkee waaw nee na daal ba ko loolu dalee moom ci ci ci àll bi la ko dal waaw nee na moom mu jékki-jékki daal yëgatul tànkam yëgatul dara mu daanu waaye neen ba mu daanoo rek dafa mel ni daal euh, maanaam daal mbir yi gisatul àdduna bi nee feneen la gis waaw noonu la ko nettalee nee na beneen feneen la gis daal dafa mel ni daal nee na dafa dugg feneen nee na ba mu duggee feneen nag lu mel ni benn train nee na train bi lépp oor la noonu la ko nettalee ba pare nag di woy euh, train bi di woy di woy woyu rafet waaw di woy ay woyu alxuraan ak nee na neexit gu mu neex dafa jéggi dayoo lépp ne ko oor nag di tàq ñëw gaare ci kanam waaw ba mu gaaree ci kanamam nee na am na benn jëmm ji nga xam ne jëmm leer la ñëw ne ko dugal waaw mu dugg nee na nag suy dugg nee na dafa am ay comportement nee na comportement yi benn bu nekk rafet gu mu rafet ak taaru gu mu taaru ak neex gu mu neex kenn mënu la ko misaal mu ne am ay coussin yu rafet ba pare da nga si soo si toogee daal maanaam way gi ñu lay way la ak daal lépp daal xéwal comme mel ni que kuy dem kuy voyager rek mu dugg si classe euh, classe business comme ni koy waxee ci avion yi nga xamante ne daal foofu daal maanaam daanaka maanaam lépp luy tawfeex daal mu nga fa tamit loo bëgg tam ñu indi lu ko ci ay tawfeex ak ay woy ak daal muy place bi nga xam daal suñu la fa tegee daal da nga xam ne lii teral nañ la nee na moom loolu la yëg nee na ginnaaw gi nag lu mel ni train boobu maanaam nee na dafa yéeg ci jaww ji noonu la ko expliqué euh, noonu la ko expliqué nee na train yooyu nag ba mu yéeg nag mi ngi tudd baatu yàlla di yéeg di di di xar asamaan yi di yéeg nee na su ñëwee ba si asamaan su su njëkk si noonu la ko nettali jàpp ma nag kaddu yi nga xamante ne moom la wax euh, kàddu zikr yi nga xam ne moom la nettali waaye daal li mu nettali nee na asamaan gu ne euh, asamaan gu dafa am turu yàlla gi nga xam ne dafa am ay jëm yu fa nekk di ko sàbbal waaw nee na asamaan su njëkk ñi ngi doon sàbbal turu yàlla mën nañu wax euh, mën nañu wax subhanallah par exemple naan subhanallah subhanallah nee na ñoom ñëpp nag ay drago la yor ñu tudd si subhanallah waaw suñu train bi su jàllee rek ñoom ñëpp ñu wàccandoo en fait seen drapeau mel ni daal que benn kilifa bu mag mooy ñëw waaw waaw nga xamante ne suy ñëw rek ñoom ñëpp dañuy wàccandoo di ko di ko teeru dal ñu wàccee seen drapeau mu jàll nee na tam yeneen asamaan yi noonu lay duggee si asamaan yi di yéeg di yéeg ànd ak jëmm jooju ba dem ci asamaan yu mujj waaw mais nee na laataa mu doon ñëw si asamaan su njëkk si euh, si njëkk si ni mu ko nettalee nee na dafa sori lool après nee na mu ànd ak mu wax laaj kii nga xamante ne moom la nekkoon ne ko ne ko ne ko ne lii ma gis sama ginnaaw lan la ndax nee na dafa gisoon benn lu mel ni àdduna bi maanaam maanaam maanaam bleu am benn tomb bu weex bu ci nekk bu leer waaw nee na loolu jaaxal ko mu ne mu ne mu ne koog mu waa lii lu mu doon mu ne ko àdduna la mu ne ko tomb bu weex ba la nag mu ne ko lii mooy maq mooy maq mu karama la maanaam leer yi dafa jóg la daal nee na moom nett na lool nee na tamit ba mu yéeg asamaan yi malaaka yi def noonu def noonu def ba mu ñëw ci beneen ci ci feneen fi nga xam ne train bi nee na dafa gaare nee na train bi nag ba mu gaaree nag maanaam mu taxaw mel ni que dañ koy wan ñu ne ko xoolal waaw nee na ba mu taxawee di xool nag nee mu gis ay xeetu nit daal mel ni que daal dafa am ay nit yi nga xam ne dañuy génn àdduna foofu lañ leen di jaar daal ñuy jéggi nag lu mel ni benn genre pont moom noonu la ko nettalee xam naa yaakaar naa siraat la waaw nee na am ñoo xam ne day ñëw mel ni leer ne fes jàll waaw am ñoo xam ne nee day teg jéggi-jéggi dégg yooxu waaw am ñoo xamante ne maanaam dafa mel ni dañuy jàpp jàppandu am ñoo xam ne dañuy sonn ci benn ci dafa mel ni daal dafa toog ci taxaw ci wet gi di gis fu sore nit yi fi ñuy jégee waaw léegi nag muy waa ji di ko wax mel ni que da koy jàngal ne ko xoolal léegi ginnaaw gi mu laaj ko mu ne ko ñii nga xamante nag maanaam maanaam yooxu yéeg ñi nga xam ne jàlluñu nga xam ne dañu ñëw sonn lool waaw sonn lool nga xam ne dañu ñëw rek daanaka pëtax waaw dafa mel ni dafa mel ni que dañoo war a jàll dafa mel ni fi nga xam ne par force faw nga jàll waaw dafa mel ni daal ni mu ko expliqué foofu par foofu daal dafa mel ni par force yow faw nga jàll fa pour dem feneen yi waaye feneen fi waaye dafa ne nag am na kenn ku nekk na nga fay jàlle am na ñoo xam ne du ñu léegi bañ ko ba mu laajee malaaka kooku mu àndaloon du wax nag malaaka la waaw waaye daal noonu la ko nekk ab jëmm la mu ne dañ ko xamal ne ko ñi nga xam ne jàlluñu mooy ñi nga xam ne gëmuñu woon yàlla waaw nee na mu ne ko ñoom moom en fait ñoom duñu mën a jàllal am ñu leer mu ne nag mu gis ñi nga xam ne ñoom seen jàllin day metti lool daanaka li mu fa toog yëpp ñooñu daanaka duñu kii duñu duñu jàll jàll bu métti lañu ñuy jàll yéex lool waaw yéex lool ci doxin gu ñuy dox sonn mu laaj ko mu ne ko lii dafa nekkoon jullit yu sàggan yi waaw noonu la ko nettali di ko nettali ba ñi nga xamante maanaam dañoo dañoo seen seen kii dafa gaaw comme kuy daw nit kuy daw kuy raam nit kuy daw ak koo xam ne dafa war a war fas bu gaaw ak tamit euh, su ma jàpp fas bu gaaw ak tamit koo xamante ne dafa mel ni melax waaw ak koo xamante ne dafa jékki ak ñi nga xamante ñoom soo leen gisee fii rek àgg nañ waaw waaw mu laaj ko ñi nga xam ne dañoo mel ni euh, ñi nga xam dañoo mel ni melax daal dafa ne ko mooy mu ne ko mooy nit ñi nga xam ne dañoo dëggu waaw dañu dañu seen dëggu moom maanaam asamaan seeg suuf si ñëpp dañ ko xam mu ne mooy ñooñ def noonu mu ne ko ñi nga xam ne soo leen gisee nii rek àgg nañ mu ne ko mooy ñi nga xam ne dañoo àndoon rek yonent bi sallallahu mu ne ko ñoom moom suñu jàkkaarloog yoon gi rek àgg nañ waaw nee na ginnaaw gi moom it tamit mu jàll nee na léegi ba mu jàllee mu ñëw fi nga xamante ne nee na suuf si yëpp ndoxu or la waaw noonu la ko waxee mu ne suuf si yëpp ndoxu or nee na mur lépp ay seetu lay nekk seetu nee na da ngay da ngay ci mur yi mu rafet rafet gi nga xamante ne nee na moom daanaka jege na dayoo nee na tamit comme fii nit ni ngay visité ay quartier ni ngay visité ay quartier ñu naan la kër diw ak nangam ak nangam quartier bi ñu fi dëkk ak yeneen ak yeneen nee noonu lañ ko wane itam ay kër yu rafet nee na ay kër yi nga xamante ne dafa tong si nuances yi togg si nuages rafet loolu tax lumière di nes na si fu nekk mel ni que ay arc en ay malaaka di ko wër ak yu xamul ay leer dafa génn waaw mu laaj kër gi ñun ko ak ah, kii de moom ku doon jaamu yàlla la wala bu mag la woon kër moo nekk nii nee na tur yoo xam ne sax xamu ko ak tamit ñenn ñi nga xamante ne ay nit yu baax lañ nekkoon fii nee na ñoom tamit yàlla war na la war na leen lenn seen mbir foofu ba ba maanaam ah, nettali na ko waaye tam nee na kër yi mu fa gis tamit nee na moom li ko jaaxal mooy kër yi mu fa gis yëpp maanaam adresse bi tur jigéen lay nekk léegi mu laaj ci mu nekkal ne ko euh, lan moo waral adresse yi ay turu jigéen nekk ci mu ni ko mu ni ko ku nar a dugg àjjana ku ne euh, sa kër sa adresse sa turu yaay lañ ci bind nee na loolu la ko wax mu ni ko ah euh, sañu waajur bu góor nag mu ni ko sa waajur bu waajur góor tamit ñoom it tamit ku ci kii tamit sa turu yaay rek nekk ci adresse kër gi nee na moom nee na moom loolu la ñu wax foofu nee na tamit comme nu ñuy nu ñuy doxantoo daal ci ci ci mbeddu àdduna yi gis na tamit kenn ku nekk ah, yenn yenn jëf yi yenn jëf yi tamit maanaam lañ lay fay waaw kem ki nga xam ne maanaam da ngay teeral ay ganak ki nga xam ne da ngay jaamu yàlla di tudd yàlla nee na daal ñoom ñëpp nga xamante ne gën a xóot loolu du ñu mën a dugg si détail yëpp waaye daal ngir tënk daal kenn ku nekk daal jëf yi nga xamante ne maanaam daanaka diine moom la ñu dëggal ni maanaam ku ko def maanaam yiw la moom gis na yu mel na mu nekk foofu ay leer yu kawe mag gis na fa benn soxna su taaru rafet nekk si benn njoowaan di dem ak ñëw mu ne mu ne kii ku ma doon ñu kii de benn soxna su baax la woon àndoon nag ah, borom këram ci anam ku rafet ci àdduna waaw ñu doon nekk di jaamu yàlla léegi ku jigéen ki ñëkk a génn àdduna léegi nag mi ngi xaar fii ci njowaanam di xaar borom këram ngir maanaam ñu ñëw dem seen kër nee na tamit gis na tamit ah, gis na tamit tamit yenn jëf yu ñaaw yi nga xamante ne nit yi dañ koy def maanaam ah, maanaam mbugal ya nga xam ne maanaam moo si topp nee na ginnaaw gi tamit jëmm jooju mu àndal dafa ñëw ci benn nee na bër beneen bërëb bi nu mu rafetee ak taaru ak yooyu yëpp nga xamante ne xet bu neex mu fay génn ak leer nee na tamit noonu la ñëwee ci benn bërëb bi nga xamante ne nee foo toll di dégg mel ni volcan volcan maanaam safara bu doy waar dafa génn ak xet ak ragal ak gi nga xamante ne maanaam ku yàlla dimbaliwul daanaka doo fa mën doo mën a jàkkaarloo loolu nee na mu am fa benn gris gi nga xamante ne nee na da ngay xool ba sa bët fu mu yem si kaw gris bi toll foofu nga xool penk xool soow lépp gris bi la ba pare nee na ñu tëj ko ci ay tëj ko nag ci ay canard yu dëgër mu gis si ginnaaw maanaam bërti bërti mel ni foofu ay volcan ñoo fa nekk nee na euh, ki mu àndal ne ko fii safara la mu ne ko fii safara la nee na ginnaaw gi nag jëmm ji ñëw na euh, nee na am ay tur yu mu wax di tudd yàlla di tudd yàlla ba affaire yi dal léegi nee na moom mu dugg moom nag ñu koy nettali di ko won ay jëmm yi nga xamante ne maanaam ñu ngi leen di mbugal mbugal yu tar waaw comme ñi nga xamante ne dañuy lekk ay riba ak yenn bakkaar yi ñi nga xam dañuy mooy suñu borom ak ñi nga xam ne gëmuñu yàlla wala ñuy bokkaale xeet yooyu daal ne daal xeetu mbugal gu ne surtout ñi nga xam dañuy lekk riba ah, ak yenn ñi nga xam tamit ay ndawal buur lañ tamit di fitnaal nit yi ah, di fitnaal nit yi wala bokk tamit ñi nga xam dañoo nekk ci tribune tribunal yi di di fitnaal nit yi tamit di ah, di wuruj ak xeet yooyu yëpp gis na xeetu maanaam buggal yi nga xamante ne suñu borom subhanahu wa taala mi ngi leen di di leen ko buggal foofu waaw ginnaaw gi tamit nee na waaw waaw nee na nee na foofu tam ñu wan ko daal xeetu kii yooyu yëpp gis na fi tam benn waa ji nga xam ne moom buggal dañ ko dañ ko doon buggal tam buggal bu tar waaw li ko waral mooy dafa amoon foofu ab bëy waaw ak bëy wala boog ay jur la amoon jur yi maanaam di wër euh, di yàq waaw di di di di yàqal kii yi euh, di yàqal dëkkandoo ak yooyu foofu tamit kooku looloo waraloo tamit ñu koy ñu koy mbugal ay mbugal yu tar nee na ginnaaw gi ah, léegi ñu ne ko mu ne ba mu visité lool ba pare ah, ba mu visité loolu ba pare tam ñu ne ko léegi sa dellu àdduna jot na léegi nag dellu àdduna ah, ne nag kenn gënu la waaye te demal àdduna te ku la laaj na nga wax ku la laajul nga noppi nga wax li nga gis ginnaaw gi nag moom nag ci la ci la dekki dekki googu ba mu nee nag ginnaaw gi mu nettali ko sa Isa Ruxula xamante ne euh, moom it je pense que si laayeen tamit nekk na nekk na benn témoignage bu xaw a sim suñu borom nag defal nañu taw feex ñun ñoo njëkk a jël enquête boobu ba def ko euh, maanaam ci ci ci livre waaw kii ñuy indi di tamit Coumba Touré la euh, nga xamante ne livre jël nañ si vraiment ay ay kii yi nga xamante ne contemporain la ay ay ay nit yi nga xamante ne dañoo bokk ak ñoom jamono ak tamit ay jëmm yi nga xamante ne ay archive la ak tamit ay ay science ay kii ñoo ko indi ay ñu jëlee ko si ay sources sûres comme par par exemple bii euh, expérience bi bi ñu indi nii ñu ne ñu ne soleil bi ko bindoon mi ngi def mystère à Thiadiaye waaw mystère à Thiadiaye euh, une vieille femme de cent dix ans ressuscitée waaw boobu euh, boobu suñu kiiwee nii boobu sax yaakaar naa mën naa teg vidéo bi de hmm? léegi léegi tamit moom tamit waaw xam naa comme temps bi du ko bëta léegi bii tam ñu nettali bu gaaw rek bii tam benn kaala la bi nga xamante ne euh, bu siiw la ndax soleil daf ko indi waaw soleil daf ko indi am na benn journaliste bu siiw bi ñu naan euh, bi ñu naan Martin Faye Martin Faye def naa émission ak moom moom ci boppam moo demoon couvrir événement bi ak benn cheikh kooku benn soxna la woon bi nga xamante ne ci hôpital Mbour ah la décédé woon ba médecin bi xool ko benn màgget séeréer xool ko ne kii génn na àdduna ginnaaw gi ñu jël néew gi nee nañ am na am na lu mbët 48 heures comme ni ñu ko nettalee dañ ne néew gi fanaan na hôpital 48 heures noonu lañ ko nettalee journaliste yi noonu lañ ko indee te waa këram tam noonu lañ ko indee léegi ñett si ëllëg sa lañ jël néew bi ah, yóbbu ko caajaay nga xamante ne fi ñu ko waroon dencee nga xamante ne séeréer yi jamono yooyu ñoom galaaw ñu lay galaaw ñuy ci juru bi galaaw ñu lay suul yi dañu ñëw natt kii bi fu mu toll néew bi fu mu natt dem gas lu toll noonu ñu teg néew bi juru dëj bi waaw jamono jooyu la la benn benn sëtam doon jooy naan sama maam dee na sama maam dee na dégg néew bi ni un uh-uh. waaw sama maam dee na sama ñu dégg ni uh-uh. bi ni uh-uh. ñu ne waaw lu wax waaw ginnaaw gi ci la ci la nijaay gi ñëw génne kii bi nga xam ne defaroon nañ ba mu jekk gis bët di raf mu jël ndox wi si rek mu xilmali ko waaw bu mu xilmaloo tamit mooy mu toog waaw ginnaaw gi tamit waa kër jaaxle nañ ndax dëj bi la nit yaa ngi toog xamuñu nu ñu def waaw nijaay gi ñëw ci mbooloo bi ne ah, na ngeen ñu jégal néew gi de daanaka dafa dee dafa dekki ba mu ba mu waxee dee galaa mu naan kii rek ñëpp taal seen oto dem moom itam lu mu nettali journaliste yi dafa ne euh, moom dafa feneen la nekkoon waaw loolu la wax nee na fi mu dekkee woon nee daal dafa dekkee ci benn bërëb bi nga xamante ne dafa dafa dafa dafa taleku ñaret waaw noonu la ko nettali dafa taleku ñaret nee na itam ay nit yu bëri jóge si asamaan si di wàcc dafa mel ni mooy ñi nga xam ne dañoo dañoo dee ku dugg ci asamaan ko wàcc rek nee suuf si dalay tëye bu fii ngay bëgg dem doo mën a dem nekk ci ñaxtu gu metti ak jooy waaw nee nag ginnaaw kooku noonu la nekk foofu mbir yi jaaxal ko loolu lool nee na benn jëmm wàcc ne ko ne ko ne ko ne ko ne ko nga yow da nga dee te sa heure dee jotagul waaye na nga dellu àdduna nga wax leen li nga gis ndax maanaam su fekkee da nga amel nit bàkk ak ak maanaam lii lañ la koy fayee waaw na nga dellu àdduna maanaam nga wax nit maanaam la nga gis moom itam ba mu dekkee tamit chaque fois rek ku ñëwoon foofu rek day nekk maanaam di la nettali ah, maanaam lu mu lu mu gis ah, ak yooyu daal léegi daal ngir tënk ah, expérience de mort imminente noonu la demee léegi cas yi ñu indi rek mooy cas yi nga xamante ne peut-être ay cas historique la mais am na yeneen cas yu bëri yi nga xamante ne yi nga xam ne ay kii la ñu ngi dund ba léegi fi may tënkee rek euh, fi may tënkee rek benn cas tam bu doy waar bi nga xamante ne euh, fii la amee fii la amee benn benn waaj yi nga xam ne moom ba mu ko dalee euh, waaj yi ba mu ko dalee ginnaaw bi dafa wér te ko kilifa la wér nit xool ko gis ni dara dal ko dara dara dara dalu du ko dal moom comment la nekkoon ginnaaw gi dara ba ba ko ba ko gars yi xoolee gis ni euh, gis ni dara dara dalu ko daal waaye daal moom nekkatul en forme daal mel ni que daal dafa feebar daal mel ni daal que àdduna maanaam sof ko waaw ginnaaw gi nag soxnaam topp ko topp ko te kilifa la doon liggéey yëpp mu toog këram daal dematul fenn mel ni daal àdduna daal dafa génn ko léegi ginnaaw gi euh, so soxnaam topp ko mu ne ko daal li ma gis fële daal man daal mu mu mu mu mu wëlbati sama bopp daal ba xaw ma nu ma koy nu ma koy def waaw mu ne ko lan nga gis ba mu commencé nettal rek mu ne ko noppil waaw lii daal xaw ma lu ma doon léegi comme que am nañ benn nijaay bi nga xam ne moom borom xam-xam la na ñëw su ñëwee yow nga nettali lii waaw léegi nijaay gi ñëw te mu nettali ko mu ne ko daal man li ma gis foofu man daal dama gis sama bopp ci benn montagne gi nga xamante ne kenn xamul lu mu toll mel ni que dañ ma jékki-jékki dañ ma jëlee sama yaram rek nee ma copp ci montagne boobu ma jàkkaarloog mbooloo gi nga xamante kenn xamul lu mu toll waaye mbooloo bi dañ leen labal ci benn laaf nga xamante mooy laavu volcan mu ne volcan nee na daal dafa mel ni dexu volcan moo nekk foofu mais nee na da ngay xool penk xool soow bëgg sa bët fi mu toll gis rek lave yi ak tamit nit yi nekk ci biir nee na façon xeetu nit yu ne nit yoo xam ne sax dafa mel ni temps yàgg yi lañ doon dund amatuñu nee ay chinois nit yu weex ay nit ñuul nee daal dafa mel ni dañ fa àdduna bi dañ fa dajaloo ñu nekk fa di yuuxu di jooy di gajjante seen biir mu ne mel ni que dafa am sax lu mel ni ay gaynde wala boog ay sandax nekk seen biir di leen mbugal tamit ñoom itam ñuy mbugalante seen biir nee na mu toog nit lii lal la lu mu doon waaw benn baat ne ko ah, nee na nee na benn baat ne ko benn baat ne ko mooy benn baat bi daal li mu wax daf ne ko mooy ñi nga xamante maanaam maanaam sanku nañ daal seen jëfu àdduna sanku nañ mooy ñi nga xam ne maanaam ay bakkaarkat lañu woon mooy ñi nga xamante moom dee nañ ci gëmuñu yàlla gëmuñu yàlla ak tamit ay bakkaar ak yooyu mooy ñii daal waaw nee na ba ko baat bi waxee loolu rek mel ni que mbooloo googu nekkoon foofu yëpp dañoo xam ni am na ko fi dugg te bokkul si ñun nee na ñoom ñëpp ñu xoolandoo ko mais nit gis gis ay junniy bët ne ko jaan yi waaw xamul lu muy def ginnaaw gi neer mel ni que dafa wëlbati ko maanaam bëgg bëgg bëgg génn foofu dal nee na mbooloo kook ci boppam hmm, ñoo jóge foofu ñenn yi di ko dàqe mais nee na ñu ñu ko doon dàqe nee na ay nit yu ñuul lañ te foofu amoon na ay xeetu nit yu dul jeex topp ci ginnaawam mel ni que dañ koy xëcc nee na mu dégg ay baat yu leer nañ kii naan ko maa ngi tudd diw sant diw soo demee nangam na nga wax diw na ma baal nangam ak nangam et cetera lii laa defoon lii mi mooy fiy safara nee na mu toog ba si ak dégg benn baat bu gën a leer yooyu yëpp ne ko man maa ngi tudd diw sant diw soo demee àdduna na nga dem sama na nga dem sama village na leen wax ni bëy boobu ma fa bàyyi nañ ko rey ndax ak ya mu ameel dëkkandoo yi mu ngi may fekke si fii waaw léegi ba mu waxee loolu nijaay gi nijaay gi ne ko loolu koy amul wax lool loolu gént la xaw ma lu ma doon waaye wax nañ la dëkk wax la tur wax la sant nañ seen ndax dëkk boobu am na waaw ñu gis ni dëkk boobu am na ñu taal seen oto dem ba dëkk boobu ba ñu demee ba ba dëkk boobu ñëw laajte ndax diw fii la dëkk ñu ne ko xanaa da ngeen ñëw ci di di jaale fekk fekk mu am 40 jours waa ñu ngi koy tëjal ba ba mu am 40 jours après ñu jël ko yóbbu ko maanaam ci kër googu ba waa ji commencé jooy mu ne ko waxal li nga gis maanaam mu nettali ko nee na ba mu nettali moom teralagul sax dëgg ñuy dàq béy bi ci ci dëkkandoo foofu ñu ne ko waa ji mu waaw ñu koy dóor. ginnaaw gi waa kër gi dañoo jooy jël buy boobu rey ko sarxe ko asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa jërëjëf sëriñ Adnaan Baabu yaakaar naa ne waxtaan wi am na solo te war nañ cee mën a jàngate lu baree baree bare xam ne dundu ëllëg am na yonent bi alayhi nag waxoon na luy niru lii ngay waxtaane bu ko doon sax nee na nit ñi dañuy nelaw bu ñu faatoo la ñuy yeewu kon day mel ni ñi nga xam ne yàlla xëy na baaxe na leen mosal leen tuuti ci ñu mel ni ñu yeewu ci dundu àddina gi ba ñu nettali ñu naa ne ñun war nañ cee mën a jàng nit ñuy dund lu baree baree bare yaakaar naa ne rawatina àq yi euh, war nañ ko moytandiku bu baax a baax a baax di ko balante bu baax a baax a baax euh, kon euh, ñu ngi lay sant bu baax a baax ci turu muassasatul fa di la jagleel cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem mu mel ni ki suba incha allah daañu dalal Serigne Salihu Gueye Badar mu ñëw war ànd ak ñun ci waxtaan wu am solo bi nga xam ne moom tamit euh, ñu ngi ñaan mbooloo mi ñëpp ñu teewe ko suba insha allahu taala mu mel ni ki mbooleem waxtaan yi nga xam ne ñu ngi fi jaar itam képp koo xam ne bëgg na koo topp mën na koo topp ci mbooleem rajo yi nga xam ne ñoo nekk biir Touba ak rajo Daaru Muxti bi moom direct la koy def Nasru euh, moom tamit nekk ca Kébémer moom tamit direct la koy def euh, Touba TV itam moom tamit da koy jàllale mboolem site internet yi ku ci dem itam lu mel ni Touba Vision da ko fa gis lu mel ni Maqaama TV da nga ko fa gis Al Khadimiya boo fa demee da nga ko fa gis Al fa daaru officiel itam ku fa dem ci YouTube bi incha allahu taala waxtaan yi yëpp di ko mën a topp kon yaakaar naa ne waxtaan wi bëri na ay laaj xam naa ne yoo xamante ne eh, waajaloon nañ ko waaye waxtu wi day mel ni dafa xaw a xàcce lool mu waajaloon nañu itam mbokk yoo xamante ne war nañoo mënoon a ñëw taxaw seetlu ci li nga xam ne moom ko doon waxtaane waaye ba léegi itam xam naa ne du fi xaj incha allahu taala ñuy ñaan yàlla rek yàlla defal ñu tawféex defal ñu dund gu barkeel defal ñu ak jub defal ñu ak nangu jàmm yàlla itam wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. الباقي من الأمراض وكب من wa rahmatullahi mbokk jullit yi mbokk taalibe yi bëgg ngeen jàng alxuraan bëgg ngeen xam seen diine seen jot mayetu leen ko ngeen di laxasaayu di jàngi xamu leen ñi ngeen di tàmbale nanul baaxil xadim learning academy mooy seen plateforme électronique bu bees buñ leen indil njàngum diine ci anam gu gën a yombee loolu nag man ngeen si jàng ferum iji man ngeen si jàng alquran man ngeen ci xam seen diine man ngeen ci xam ay xaddis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak yeneen i programme loolu nag fépp fu ngeen nekk ci àdduna bi ci seen i biir kër ci seen i business ci seen i waxtu yi ngeen di xam ne féex ngeen ci seen liggéey di ngeen mën a jàng ci biir plateforme boobu lépp lu leen rëccoon ci wàllu woowu indi leen ci nag ay borom xam-xam yu ñu ràññee ko ci yoonu lislaam yu ñu ràññee ko ci yoonu murit kur yooyu nag mbokk yi ay cours yu am qualité la cours yoo xam ni bu jël temps cours yu gàtt lay doon yoo xam ne di ngeen ci mën a ñëwaat di ko nafar di ko jàng ba keroog ngeen mën a ubbi téereb alquran ci diirëb ñetti weer te du ngeen ci am benn yàq-yàq du ngeen ci am benn jafe-jafe loolu nag mbokk yi dix mille francs CFA la par mois wala dix neuf dollars ci fépp fu ngeen mën di nekk ci àddina bi. kuurum fer iji yi nag lañuy ñuy ubbi. ci weer wi lay tàmbali lay nag amatul ndax jàng du wees waaye jàngin dina wees gaaw leen kon inscrire directement ci site bi di www point alminan point com alminan point com nag da ngay def a l m i NANE point com man ngeen ci inscrit ak seen crédit card wala man ngeen fay via Orange Money à partir du Sénégal ci numéro bi 77 512 45 05 wala man ngeen woote ci numéro bi à partir des États-Unis 1877 218 9413 man ngeen cee woote bu ngeen amee ay question wala su ngeen bëggee ñu leeral leen liggéey bi jërë ngeen jëf bokk Sénégal lu waay mënul neexul ci wàllu décoration marocain ak plafonnage adresse bi benn la GIE DM Express da ngeen fa fekk sëñ Mountakha Mbaye xarañ lool ci décoration ak plafonnage fii ci réew mi la jànge métier mi yeggale ko bitim réew ba am ci xam-xam bu wér te wóor wasilaam ja sëriñ Mountakha Mbàkke Basiiru sàkku ci moom mu ñibbisi ngir jëriñ réewam bi mu ñibbisi mu indaale matériel bu xarala bi mu jéggéen ci wàllu décoration ak plafonnage ubbi ab société dippeeko Daaru Minam Express ak GIDM e Express ci njiital Serigne Mountakha Mbaye kenn dootul yéem naar yi wala tubaab yi ci décoration ak plafonage rawatina ci jàkka yi juma yi ak kër yi GIE DM Express jiital ci seen liggéey ndimbal ak yërmande li wér te mooy ak GIE DM Express li leen jafe woon ci wàllu décoration ak plafonnage yomb na leen GIE Daaru Minam Express ca Parcelles Assainies Dakar unité 26 numéro 111 wala Touba garage Daaru Moxti gannaaw CBAO téléphone 77 220 76 76 889 92 82 email mbay muntaxa arobase gmail point com Touba Daaru Minam Dia et frères Touba Daaru di yëngu lépp lu jëm ci wàllu matériel portable nekk fii si Touba Touba Daaru Minam Dia et frères mu ngeen fi amee ay portable si ay marques yu différent lu si mel ne iPhone Samsung Tecno Itel Alcatel lu si mel ne ay marque Samsung Touba Daaru Minam dañuy jaay ay blinde chargeur chargeur original ay protège blindé di jaay ay coque de protection yu am qualité ay silicone ay câble moo xam marque bu ngeen ci soxla dañuy jaay ay port convertisseur pour mën a am seeni données ci seen biir téléphone ay casque de modèles différents dañuy jaay crédit orange Tigo Yakalma abonnement Tigo Orange Expresso Touba Daaru Minam Dia et frères dañuy jaay ay puce abonnement ay puce abonnement connexion orange 6 mois ba ci 1 an moo xam télé bi bëgg ak yeneen accessoires yu moderne te dëppook jamono mbokk yi Touba Darou Minam Dia et frère nekk fii si Touba 28 en face de suñu modjo gérant ba di Moustapha Dia bu ngeen ñëwee di ngeen fa fekk ay xale yu ambitieux te man seen liggéey ku ci mel ni Dame Gueye Moustapha Lo mbokk yi Touba Darou Minam Dia et frère dañuy yëngu si wàllu transfert d'argent moo xam Wari Ria moo xam Joni Joni ak yeneen i mode yoo xam ne ñi ngi fi disponible si Touba Darou Minam Dia et Frères Touba Darou Minam Dia ñoo leen di ñaanal kooru jàmm tey ñaanal Serigne Mountakha Bachirou mu yàgg fi loolu te ànd ak wér. waa maa ngi fi rek man daal dama bëgg tabax te bëgg ku ma ci taxaw loolu rek nekk sama xel bi. ngir nga tabax rek kaay ñu dem ma wan la. waaw fii fan la. fii la ñuy wax Kër Bamba nekk fii di Touba marché Mame Diarra premier étage showroom lampe fa lumière. fii gën a taaru ak lampam yu yànj yii di tàkkee fu ne. gis nga de kon sa jaaxle jeex na lamp yi ngay gis ñuy rayi rayi ak couleur bu ne am na yu bàyyeekoo Turquie am na yu bàyyeekoo ba Dubaï ba sax Chine am na sax exposition plomberie chaise anglaise luxe lavabo ba ci peignoir évier inox serrure luxe câble LCS miroir digital carreau bu ak itam bu Inde ciment, béton, fer, sable, peinture, étanchéité, table solaire. lustre MP lustre cristal PM lustre cristal GM lustre ak ventilo incorporé lampe lanterne 250 watts lampe lanterne scolaire spot projecteur Ingelect Legrand Schneider pompe d'Apex confort pompe solaire ci ay njëg yu xéewale kon daal da nga bëgg a wax ni fii ci kër Bamba mën nañ la fournir ay matériel ci wàllum lumière ak i lampe yu taaru te leer naññ teg ci bépp jumtukaay buy mottali kër mani kon kër Bamba Dieng daal am na solo lool. te yemuñ ci dees nañ la taxawu ba sa kër pare ñu jox la sa caabi. fekk si leen rek nag ci marché Mame jaar fi jàkkaarloo porte université Serigne Abdou Lahat wala nga woo leen ci 76 693 23 42 wala 77.

Touba ca kanam Serigne Mountakha Mbacké yee salaat ndigal li bi nga xam ne ne feet li waat na ak laxasaayam ngir ànd ak Touba ca kanam. nee na àndoon ngeen ko noppi waaye yéen a ko ànd ba faaw. Eh, fii mu toll nag dafa fekk sama laxasaayam. nee na fii mu toll nag daa fekk laxasaayam. fas ko yéene ànd ak yéen. Sëriñ Muntaxa Mbàkke di xam ne ne ci la ëpp yaakaar ci bépp kuréel gu mës a sosu ci biir dëkk bu sell bi di Touba. nee na mbooloo mu mës a dégg. ci mbooloo mi gën a am yaakaar. liggéey sëñ moom ñëpp la war wàccu kenn ñoo ñëpp ci am ndax ku ci ne loo ci jëfut rek ku ci loo ci jëfut rek doo ko ci am yàlla na suñu borom dimbali leen ci. ba positif bi ngeen ko tàmbali rek mu àgg fi ngeen ko bëgg mu àgg fa. mu doon njëriñu nit ñi. te njëriñu nit ñi mooy njëriñu suñu borom. te membre 5000 francs jot nga joxe ñaar téeméer ngir yaatal ko nag ubbi nañu leen ay compte ci mbooleem banque yi moo xam muy wala ngeen jaar ci ci 76 268 28 28 wala Orange Money ci dièse 144 dièse 621 dièse képp ku ci bëgg lu la gën a leer mën ngaa woote ci 78 544 33 33 ak Touba ca kanam yàlla ñu sëriñ bi boole ñu bokk ci jëmale dëkk bu sell bi di Touba ca kanam mbokki Touba ak li ko wër àdduna wërngal këpp déglu leen ma xibaar leen xibaar bu neex bi ak clinique waa kër sëriñ Abdoul Ahad Mbacke nekk ci dëkk bu sell bii di Touba wetu kër sëriñ Matar Mbay jàngkatu xasida ci biir clinique bi ñu fàggu leen fa wàllum dermatologie pédiatrie petite chirurgie soins médicaux laboratoire analyse médicale massage ngir defal coono yaram yi suñu mbokk soxna yi jëm ci wàllum maternité gynécologie consultation prénatale accouchement échographie bu wexte woo lépp ci biir clinique waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké yemuñu foofu de wàllum hygiène di wàllum cet ak cell ba képp ku fa dem di am mbégte ndax ndaw ña ngi fay fekk ci biir clinique waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké dinañ la dalal tatagal la si bépp jàngoro bu manti doon ci biir clinique waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké waaye mbokk yemuñu foofu de ubbi nañ leen fa benn agence de voyage bi wóor ci Air Mouride waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké yéen yi nga xam ne da ngeen di faral di tukki fépp foo leen bëgg a dem ci àdduna wërngal këpp mën ngeen a jokkoo de voyage bii di wóor ci Air Mouride waa kër Serigne képp koo xam ne sa loxo tamit jëtul sa ginnaaw boo ñëwee ñu defal la ay prix yu xéewale ci fépp foo bëgg a dem ci àdduna bi ak tamit ay billet màkk ngir suñu bopp soxna yi ba tey it ubbil nañ leen fa benn assurance ak saa bi nga xam ne foo dem ci àdduna fépp fekk ko fa ak yeneen i assurance yu wétte wër ak prix yu xéewale fenn rek ngeen ko mën a amee muy waa Kër Sëriñ Abdul Ahad Mbàkke wolof ne na tur day wuyu boroom ba tax na lépp lu jëm ci wàllum jafe-jafe jàngoro yi clinique bi mucc ay bi leen fa ubbil niki noonu agence de voyage bi nga xam ne dina leen jàppale ci seen wàllu dem ak dikk ci noonu it jàppale leen bu baax suñu mbokk ujaa ji nga xam ne billet màkk niki noonu ak sa assurance bi xew ci jamono te wër àdduna wërngël këpp lépp ci waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacke ngeen mën a jokkoo ak ñoom ci 33 979 51 65 wala 77 573 54 31 77 573 54 31 boo leen ñëwee di ngeen fa fekk ndaw yi leen gindi jàppale leen ci bépp jafe-jafe ak domaine bu manti doon genn wàll gi ñu dëkk ci genn gi ci des ñu di ci jàng loolu tax goo genn wàll gi ñu dëkkee nag tax na ñun amuñu salle de classe yu doy ndax dëkk gi ñu ko dëkkee euh, waaye ñu gis ne jërut ñuy sant kenn mu ñuy tabaxal salle de classe ndax am nañ ko kon li ñu war a soxla mooy dortoir mooy fu ñuy dëkk loolu la ñu moo tax ñu ñu xàll foofee euh, parcelles yoo xam ne yi fa lañ bëgg a tuxal mboolem luy dortoir bëgg lu ñu fa defal ci ay dëkkuwaay rek ñu tuxale fii ñi nga xam ne ay salle de classe lañ dëkkee ñu tuxal leen fii yóbbu leen foofa su ko defee salle de classe yañ dëkkee woon ñu delloowaat ko muy salle de classe bu ñu ko noonu ba ñoom salle de classe yañ dëkkee yëpp ñu delloo ñu ko ñu delloosi ko mu di salle de classe su boobaa defe naa lépp lu ñu soxla ci daal salle de danañ ko am su boobaa it fekk na dëkkuwaay ba fële mat na ñu am ñaar yëpp am jàngukaay am dëkkuwaay waaw moo tax simbum mag mi daal fi ne mooy dortuwaar yooyu liggéey bépp foofu la jëm fi فزت بزار في العذاب asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki julli gi mbokku taalibe ginnaaw bu ñu jotee ndigal ci Serigne Isaaxa Mbàkke l'association tout solidaire pour l'institut Soxna Jaara ba nekk sa poroxaan ñooy am mbégte ak yéene di leen yégal projet de construction de dortoir bu ñuy taxawal fële ca daara Maam Jaara bu poroxaan projet bi nag mbokk yi mi ngi toll si batiment deux étages am lu toll si téeméeri lal ak ñaar fukk ak lu toll si fukki toilette ay bërëbu julliwaay ak médiathèque maanaam fu dongo yi mën di nekk di nafar fontaine ak système de sécurité réception boobu projet nag mbokk yi ñu ngi koy yëgal mbokki jullit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daïra ak bépp fédération kon ku ci bëgg ay leeral rek mën ngaa woote si numéro yi

asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk jullit yi mbokk taalibe yi bëgg ngeen jàng alxuraan bëgg ngeen xam seen diine seen jot mayetu leen ko ngeen di laxasaayu di jàngi xamu leen ni ngeen di tàmbale nanul baaxil xadim learning academy mooy seen plateforme électronique bu bees buñ leen indil njàngum diine ci anam bu gën a yombee loolu nag man ngeen ci jàng ferum iji mën ngeen si jàng alquran mën ngeen ci xam seen diine mën ngeen ci xam ay xaddis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak yeneeni programme loolu nag fépp fu ngeen nekk ci àdduna bi ci seen i biir kër ci seen i business ci seen i waxtu yi ngeen di xam ne féex ngeen ci seen liggéey di ngeen mën a jàng ci biir plateforme boobu lépp lu leen rëccoon ci wàllu woowu. indil leen ci nag ay borom xam-xam yu ñu ràññeeku ci yoonu lislaam yu ñu ràññeeku ci yoonu murit kur yooyu nag mbokk yi. ay cours yu am qualité la cours yoo xam ni bu jël temps cours yu gàtt lay doon yoo xam ne dingeen ci mën a ñëwaat di ko nafar di ko jàng ba keroog ngeen mën a ubbi téereb alquran ci diirub ñetti weer te du ngeen ci am benn yàq-yàq du ngeen ci am benn jafe-jafe loolu nag mbokk yi dix mille francs CFA la par mois wala dix neuf dollars ci fépp fu ngeen mën di nekk ci àddina bi. kuurum fer iji yi nag la ñuy ubbi. ci weer wi lay tàmbali lay nag amatul ndax jàng du wees waaye jàngin dina wees gaaw leen kon inscrire directement ci site bi di www point alminan point com alminan point com nag da ngay def a l m i NANE point com mën ngeen ci inscrit ak seen crédit carte wala man ngeen fay via Orange Money à partir du Sénégal si numéro bi 77 512 45 05 wala man ngeen woote ci numéro bi à partir des États-Unis 1 877 218 9413 mën ngeen cee woote bu ngeen amee ay question wala su ngeen bëggee ñu leeral leen liggéey bi jër ngeen jëf bokk senegal والخدم قد وجب لنا lu waay mënul neexul ci wàllu décoration marocain ak plafonnage adresse bi benn la GIE DM Express dangeen fa fekk sëñ Mountakha Mbaye xarañ lool ci décoration ak plafonnage fii ci réew mi la jàngi métier mi yeggale ko bitim réew ba am ci xam-xam bu wér te wóor wasilaam ja sëriñ Mountakha Mbacke Bassirou sàkku ci moom mu ñibbisi ngir jëriñ réewam bi mu ñibbisi mu indaale matériel bu xarala bi mu génn ci wàllu décoration ak plafonnage ubbi ab société dippeeko GIE Daaru Minam Express ak GIEDM Express ci njiital Serigne Mountakha Mbaye kenn dootul yéem naar yi wala tubaab yi ci décoration ak plafonage rawatina ci jàkka yi juma yi kër yi GIE Express jiital ci seen liggéey ndimbal ak yërmande li wér te mooy ak GIE m Express li leen jafe woon ci wàllu décoration ak plafonnage yomb na leen GIE Daaru Minam Express ca Parcelles Assainies Dakar unité 26 numéro 111 wala Touba garage Daaru Moxti gannaaw CBAO téléphone 77 220 76 76 889 92 82 email mbay muntaxa arobase gmail point com Touba Daaru Minam Dia et frères Touba Daaru Minam Dia et frères di yëngu lépp lu jëm si wàllu matériel portable nekk fii si Touba Touba Daaru Minam Dia et frères na ngeen fi amee ay portable si ay marques yu différent lu si mel ne iPhone Samsung Tecno Itel Alcatel lu si mel ne ay marque Samsung Touba Darou Minam dañuy jaay ay blindé chargeur chargeur original ay protège blindé di jaay ay coque de protection yu am qualité ay silicone ay câble moo xam marque bu ngeen soxla dañuy jaay ay port convertisseur pour mën a am seeni données ci seen biir téléphone ay casque de modèles différents dañuy jaay crédit orange Tigo Yakalma abonnement Tigo orange expresso Touba Daaru Minam Dia et frères dañuy jaay ay puce abonnement ay puce abonnement connexion orange 6 mois ba ci 1 an moo xam télé bi bëgg ak yeneen accessoires yu moderne te dëppook jamono mbokk yi Touba Darou Minam Dia et frère nekk fii si Touba 28 en face piscine Modou Diouf gérant ba di Moustapha Dia bu ngeen ñëwee di ngeen fa fekk ay xale yu ambitieux te man seen liggéey ku ci mel ne Dame Gueye Moustapha Lo mbokk yi Touba Darou Minam Dia et frère dañuy yëngu si wàllu transfert d'argent moo xam Wari Ria moo xam Joni Joni ak yeneen i mode yoo xam ne. ñi ngi fi disponible si Touba Darou Minam Dia et Frères Touba Darou Minam Dia ñoo leen di ñaanal kooru jàmm tey ñaanal Serigne Mountakha Bachirou mu yàgg fi loolu te ànd ak wér. waa maa ngi fi rek. man daal dama bëgg tabax te bëgg ku ma ci taxaw loolu rekk nekk sama xel bi. ngir nga tabax rek kaay ñu dem ma wan la. waaw fii fan la. fii la ñuy wax Kër Bamba Dieng nekk fii di Touba marché Mame Diarra première étage showroom lampe fa lumière. fii gën a taaru ak lampam yu yànj yii di tàkkee fu ne. gis nga de kon sa jaaxle jeex na lamp yi ngay gis ñuy rayi rayi ak couleur bu ne am na yu bàyyeekoo turki am na yu ko ba Dubaï ba sax Chine am na sax exposition plomberie chaise anglaise luxe. lavabo ba ci peignoir évier inox serrure luxe câble LCS miroir digital carreau bu Chine ak itam bu ànd ciment béton fer sable peinture étanchéité table solaire lustre MP lustre cristal PM lustre cristal GM lustre ak ventilo incorporé lampe lanterne 250 watts lampe lanterne scolaire spot projecteur Ingelect Legrand Schneider pompe d'Apex confort pompe solaire ci ay njëg yu xéewale kon daal da nga bëgg a wax ni fii ci kër Bamba Dieng mën nañ la fournir ay matériel ci wàllum lumière ak i lamp yu taaru te leer naññ teg ci bépp jumtukaay buy mottali kër mani kon kër Bamba Dieng daal am na solo lool. te yemuñu ci dees nañ la taxawu ba sa kër pare ñu jox la sa caabi. fekk si leen rek nag ci marché Mame Diarra fi jàkkaarloog porte université Serigne Abdou Lahat wala nga woo leen ci 76 693 23 42 wala 77. 877 89 93 wala 77 922 22 44 misras mi abijaayi xayri ma nabaat. Touba ca kanam Serigne Mountakha Mbacké yee salaat ndigal li bi nga xam ne ne feet li waat na ak laxasaayam ngir ànd ak Touba ca kanam nee na àndoon ngeen ko nopp waaye yéen ko ànd ba faaw fii ak di xam ne yaakaar ci bépp kuréel gu mës a ci biir dëkk bu sell bi di Touba nee na mu mës dégg ci mbooloo mi gën a am yaakaar liggéey sëñ moom ndax ku ci loo ci jëfut rek ku ci loo ci jëfut doo ko ci am yàlla na suñu borom dimbali leen ci ba positif bi ngeen ko tàmbali rek mu àgg fi ngeen ko bëgg mu àgg fa mu doon njëriñu nit ñi te njëriñu nit ñi mooy njëriñu suñu borom te membre 5000 francs la jot nga joxe ñaar téeméer ngir yaatal ko nag ubbi nañu leen ay compte ci mbooleem banque yi moo xam muy BICIC CBAO wala ngeen jaar ci Tigo Cash ci 76 268 28 28 wala Orange Money ci dièse 144 dièse 621 dièse képp ku ci bëgg lu la gën a leer mën ngaa woote ci 78 544 33 33 wala 33 978 25 ak Touba ca kanam yàlla nañu sëriñ bi boole ñu bokk ci jëmale dëkk bu sell bi di Touba ca kanam mbokki Touba ak li ko wër àdduna wërngal këpp déglu leen ma xibaar leen xibaar bu neex bi ak clinique waa kër sëriñ Abdoul Ahad Mbacke nekk ci dëkk bu sell bii di Touba wetu kër sëriñ Matar Mbay jàngkatu xasida ci biir clinique bi ñu fàggu leen fa wàllum dermatologie pédiatrie petite chirurgie